suuratu Qasas ni saaru Qasas maa ngi tudd Seydou Makara boobu saar Makara wàcc illaa innanii faraa alayka al-qur'aan la dukkira amaali ko ko jur ko da wàcce way yesina asnaamu kitaaba ilaa daan tax jaahina way moom safam juróom yaar la asamaan ci juróom ñett asamaan nag juróom ñett ko yaar ci daa def bismillaahi sax sama wax ma ci tudd suur arrahmaani ka yaaji xewal mi naa ñëpp jaar yaar yi ka yaaji xewal bi laa jaawaata saa siin miin saa ci nii laa war a alam waaye xam lu muraadi li ñamam de laakin mbokk saar laa alam lu muraadi moo yit ci kireem de ànd ak ko di kaawe yi ci ay kaawe mbaam ri jaar xuraan ak de mat juróom ñaar fukk ak juróom ñaar waaye xaraf yi fukk ak ñeent la sirrun xasin xataa kalaamaro mooy xaraf yi nga xam ne ñoo nekk yi waaw bopp saar yi rek kaaf haa yaa ayn saar moo ci jëkk wàcc ba Jibril ne kaaf yéen dina xaraftu mu ne xaa mu ne xaraftu dem jeex Jibril xam ne moom sax na bëriñ ko firi de tilka yooyu de aaya ayatul kitaab ñu aaya alquran al mu biin nga aji jural dëgg de nat loo dana nu jàng nat loo dana nu solo alayka ci yow Muhammad inna bani Musa xawas Musa wa Firawna Firawna bil haqqi bi dëgg de qawmin ya'lamuun dañu gëm de maa ngi lay natt natt fay yonent Yàlla Musa ak Firawna ñett li dëgg rek ci nga xam ne dañu ñoo koy jëriñoo inna Firawna naka Firawna ala am bëru woon na mu ci la ci suuf si misaal dafa dawoon ca Misra daw bee woote Yàlla wa la tam Araab yi ñu fekk yaa ngi leen kuréel kuréel ñoom ñu faral mu séddale leen ay kuréel kuréel kuréel bu nekk mu am lu ñu leen liggéeyloo dafa yàgg dana mu dooral waaye ay façon kuréel yu ci ñoom te mooy banu Israayil la di ko jiw dana mu rendi am na am doom seen góor tey itam dafa ñu ko amal ci leen gën rek banu Israayil la nag juróomi yàlla mu gaal ñoom la gën a dooral doom ci góor ci ci biir rendi doom ci jigéen ji ñëw juddu ñu yar def jaam de ndax waxi benn Buxaari bu ko waxoon ne doom ci góor gi juddu ci bari na Aadama mooy demee sa nguur de mu ne ba léegi sama nguur du dem la góor gi ci juddoo ci ma rey góor gi juddu ci bari kaay la mu rey ba rey la ci ñoom juróom-ñeent fukki junne ci gone yi juddu gone yi juddu yi jiitu ba muy dogal dogal boobu rey na ci ñaar fukki junne de loolu comme Faraw na waaw mais kon moom moomu si ñoom kaw yaa ngi leen ko def xam nga loolu. dana ji ak suuf ne yàlla dafa bëgg ngi jullit def adduna def seen bët laa ngi daw giraanam yaa xam na ne dafa doon mbir noonu xam nga ne mën doon yàq suuf rek safaan na la nga xam ne mooy mooy li yàlla namm wala lu dana namm am na mun naa bu nu xewee ak leen ñaa su defoo doo def na leen su la léegi suuf wala nga doon doon def leen ay mata jox xéewal ñoom la bëgg a def ñu di ci jiit ñoom lay ganuloo nguur ak Firawna ak lu ko Firawna bañ bañ loolu xam nga na tan faxal lawum ñee leen si lali ci suuf wala na tan jàppalo lawum ñee leen si lali ci suuf ci Misra ak Saam ñoom ñun ñu xeeb leen may nguuru Misra ak Saam de wanu ye tan wan Firawna Firawna wa Haamaana ak Haamaana jaasam wa junuudahumaa ak leen téye ñun ñoom maa kaano lañu nekkoon yax sa doon ragal de te Firawna ak Haamaana Haamaana ah, moo doon jëlaat Firawna lañ doon ragal ci xale bu góor bu juddu ci Bani Israayila lañ doon ragal danaa leen ko wan de waaw xëy na tan yàqiwal yaa ummi Muusaa jëm te lay Muusaa lay Muusaa nag ba mu judee Muusaa lay Muusaa Yohaani la tudd Muusaa ibn Imraan Imraan baayam mu juddu ca Amrayma de yàlla ne ko am na kaminal mi ardi nga doom ji ay saa ci new rayal ci moom faa xii sani ko fi yenn ci jikk gërëg nampal na ko ñetti fan kenn kenn yëgut ne na doom waaye gannaaw ba xelam dalul rek yàlla ne ko bu ci sa xel dalul sani ko ca dex ga ko man de wala taxaafi bu ragal ak labam wala taxsani bul jàq ci fasanti ko moom naa na kenn yàlla raad doo mooy delloo lañu ko raad doo mooy delloo lañu ko moom mu bàyyi de mu jëm ci yow jaay na mooy jëlal ko ñun mu tëj ñu ñu ñëwee yàlla ne ko dandi ko jox jax gerte bu ragal dana la du la bul jàpp ci fasal di ko nga fasal di ko moom danaa la ko delloo si mu di am yonent de yàlla rek a mën loolu mu nampal ko yetti weer Musaa di jooy dara noonu amaliñ ko dara day nàmp ci bés muy muy muy màgg ci bés di doom di màgg di ci weer di doom di ci weer waaye rek bëgg gën bëgg tax na xelam dalu óolu ko yar daal léegi day xaraw na mu daal daajal gaal nag dem sànni ji ko ca tax rek Habib na jaar mi nga xam ne mi nga xam ne moo doon ab ministre woon bu daan defari gaal wala ñu ne la tudd ñëw yaayu Musa woo ko ne ko ma gaal waxande mu ne ko noo koy defee mu ne ko dama jur doom bañ Firawna rey ko ma bëgg ko def ci gaal soo ko ci géej gi koo gaal nga gannaaw bu mu ko jéema yar te mënu ko ne la dagawoon ci faaw saa mu defaral ci biir bi yëpp dem sànni bi ngeen yëngu Missirah rek kon tax a fekk ko àll bi am nañu Firawna ba ñu sànnee daal ga rek guddi gën ko ñu sànni ci suba nga ko Firawna for de ñu ko teg ko ci kanam Firawna ñu ngi muur ay baaraam sooru ci génn yaakaar nit na mu mujj nekk yow ñu ne danaa doon li mu am Firawna ko for lu mu ko doon foree nag mu mujj ci noonam boo xam ne moo koy xaral de taxutoon kay mu di ko for la ko foroon mu nekk doomam waaye la mujj loolu laam di wax mujj rek mu mel ni moo taxoon ñu def ko mais loolu taxutoon dëgg-dëgg mu for ko parce que foroon am doom mu mujj ci noonam boo xam ne forewu ko woon lu may loolu de mel ni li doonil moo fi te jub leen jub dee doo boo jub mu dee rek yaa ngi gis sa doom bëgg mu dund waaye daal xam nga ci dee lay mujj moo tax mu mel ak jàqare de for na Firawna Muusa ci géej gi waaye forut lu mooy ab noonam de forut lu mooy jàqareel dina Firawna naka Firawna waa maana yaa maana jawaaram wa junudahum maa ci seen kaanu nekkoon nañu xaatuñu di way may de ay moykat yàlla lañ moo tax yàlla bëggoon na leen ci loxol Muusaa de Firawna jabari Firawna qurratu aynin sa def xol la li wala ka ñeel la la tax loo yàlla rek aw saa mu jëriñal nu aw tax sa gënu jàpp ko wala doon muy doom boom te ñoom laa ko na xam bi Firawna ak ñu la woon nguuram bi yëpp moom mës nga xaw ci ba bu set dañ ko waajal gëlëm mu lekk ko moom rek te dina jëkk ñeent fukki guddi te du dem cabinet looloo taxoon mu beew ba ne man yàlla laa duma nit waaye loolu yëpp su ñu mën nga jot jigéen benn doom la ko yàlla may muy doom bu jigéen mu barat dog koy faj faj mu bu xawi macc macc mu mu laaj xam ka yi jaadina si ñëpp ñu ne ko bindal li ñuy fare ci ñi ñu Misra ci bés sàngam moom rek ay ay kafitam rek moo mën a réeral sa doom bi ba nga xamee ne ne ne Firawna génte na safara jóge ci kër Bani Israayil ñëw lakk neen nguuram nga xam tali ne ko doom bi góor bi jugee ci mooy demee sa nguur moo taxoon nag mu sàkk ay sax sax yoo xam ne ku jigéen juróom ba rek ñu ngi lay fàttali ñu waxtu wu nekk saa yoo wësee di seen loxo rek bu dee doom jigéen ñu bàyyi ko ak yow su dee doom góor ñu rey rek da ngay lu saa am déedéet sax sax di ko topp di ko topp di ko topp di ko topp moom la ci weeram suba ba mu wësee naka yooyu si doom yi rek di di sax sax yi di ci ngadduma de jëm ci ci moom moom ci des ak Moussa sànni ko ci pour ba. buur bay tàkk safara yàlla daal ay ay weenam ak sëyam saa saa ñu ñëw ne ko yow mboon nga tawar nga jotoo fi ana sa doom mu ne man de gisuma jënd doom ñu visité ko gisuñ dara ñu visité lii ba ne lii mu am ndaw si ñu ngi matu waaw mu ngi tëdd de xam ne aussi rek a def tey waaw gisuñ doom gisuñ dara te gisuñ ci moom démb am na seet leen kër gaawoo ñu seet kër ga ba mu daj xanaa safara way tàkk moom kenn du dee Moussa yi ndam na jëf safaraw yëpp jooyu dañuy insisté ba bëri ba dem ba sori Moussa saba jooy yi safara na yaa saba si fiyo génn si ko fekk safaraw la waaw laa lu ko def boobu la ko yàlla ne nàmpal la sa doom bi kenn mënu ko dara man yàlla maa koy wattu su fekkee dalul nag ah booy ba sànni ko jëngee jëre xelam dalul mu sànni ko jëngee jë guddi gën ko sànni ci suba sa moo moo dajee daf bi xam ka di joxoon ko raw na nekkoon dundal lu mu for ci géej gi dëkk keroog mooy wéral doomam moo koy sampal gàngu naa nga jeex wa buntu ngir misra daal di xoo mool yëpp ne leen seetaleen ma ci géej gi ñoom yëpp ñu dugg ci géej gi seet gis ko xale wu taxu ngi muusu baaraam yi ñun daanu gone gi nga waxoon amaana ne ko rayal gone gi nga waxoon nga rek amut lii amut laa asiyatu jabaram yàlla def bëgg mu ne bu ko rey rek ci ji yàlla ko bëgg a seddale sama man mi nga xam ne maa ngi tëye yow dara ma doom suñ xol bu sedd la rek te yàlla mën nañu cee jëriñ mi waxoon ne yàlla ne ko ca sa xol bu sedd yow de man de du sama xol ne ko ba wëccee wëcc rek sa noonu diine mooy xale bi ñu la waxoon waaye booba Asiya moo ëpp doole ñëpp ci Firawna lu mu wax rek loolu lay def Asiya ne bu ko kenn waay rek nii sama doom la Firawna daal di ko fat nag ne nañ feet dëkk li nga xam ne moom la xam ka di waxoon ñu dindi ay tax itam du doom ja doom ja daal di wér Firawna daal di ko bëgg nag wa asbaata xëy wa aadu Musa xolat lay Musa faare xande ak biir suñu xel yaay Muusaa nag mu nga ma nga tiit a tiit a tiit a xel di seetu ko suñ kaadat nag ak jege na mu la tub bii di di feeñal bii jëne doomam la tiit na ba ne dama ni dem benn yoon rek déclaré na maa ko jub lu lu mën a jub muy doora loola am fagot naa dugante ko nag ak takka suñu yàlla wala xal gaa ci xolam de yàlla takka xol ba nag ba loolu di takko na na mu nekk mu yoon way gëm de waqaala tam wax li ëpp ñeel jigéenam Musa wa kultoom wala Mariam ëpp toppatu solo solo si Musa mu ne jigéenam ba demal toppatu solo si Musa wa xam fu mu mujj ba ba tam gis bii ci moom an bi ñu ci sore moom te ñoom laa yaa solo na xamul ñaar jigéenam la de ñu ñëw ñëw ne fekk na solo na boobu waxoon na nag ne fu jigéen du ma nampal nekk rek nañ ma indi jigéen ñi waaye lii de ku ma ko nampal waaw naa la fay saa si wurus yéen jigéen yéen rek yëpp ñu ngi buuxante di xëccoo xale bi ah jigéenam ba nag gis mbooloo moom seen mu baax gi seen jiit nag jaboot bi ñu ko jox rek weenam bu ko joxee weenam mu bañ boobu ko ñoom laa yasoroon xamuñu wéeri waxaram naa tamit tere alay ji Musa almara ween nampalkat yi min xam li ñu njëkk yàlla xaaye ko ween yëpp ween wu dikk rek jigéen ji ñëw weenam rek yàlla ne ko bu ko nam waxaala tam wax moom jigéenam ba ne ala adullukum ndaxte dajuma leen ala ali baytin ci ñoom nekk yàq la lool ñoom danañ yar falakum ñeel leen ndax bëgg leen a tekkal leen néeg boo xam ne daañu mën a yar seen gone gi te ñoom naa seenu way laala ñu jiitloo ci moom te daañu ko laaya bi amaana ne ñi ñoo ko jub ngeen di ko laaya bi gone gi xamu leen fu mu bayee koo ngeen ngeen ko laaya bi ñu ne laaya bi buur bi lañ wax daañu laaya bi ko doomam ñu la lañ wax ah ñu ne baax na mu dal dem ci Haaruna ne ko sa doom ja feeñ na Firawna yow këram tey ci képp ne ko sama doom ji bañ na ween yëpp yow mu nangu sa ween lu ah, ne mooy yaayam ne déedéet man damay jigéen ñu am soow gone mos da tam soow ween lu aseetu na looloy dëgg faradnaahu kan delloo Musa ilaa ummihi noonu la ko yàlla delloo jaam man bu kenn lu may yaayam ay faqara jënd sa daan maa bëtam ndax yaayam xorom sa de moo nam fayal boppam doomam wala taasam te bu mu jàq way taalama andi na mu xam ana waa dalaay naka dëgëral yàlla ci delloo ko doom yi wala ci loolu dina def trop bu ñu koy ñu laa yàlla mën a xamuñu de ah yoo xam ne dina am fa doomam ñu ngi ko fay bët bu set ñaar ñu ne weeru nekk saa suur lu mën a am daal doon na jël fay da nga xam ne alal na ci moom ndax alal xalaale la noon xiifar boo xam ne noonu xalaale la loo am ci àllam rek leew na muy yar yonent yàlla Muusaa nag Firawna nag yàlla napp ci cofeelam Muusaa ba nga xam ne mën nga mën na muy mukk te gisul Muusaa bu kay rek ñu dem leen wax wax ci nambar sama doom bi dafa indi mu indi ko su ko Firawna yi xoolee mooy lépp ci tukki bi dafa Firawna ku la kon ñu moo ko jëkk a defar lu ndax mën a tolloo tukki bi muy lor mu bañ a dëgg tukki bi bu Muusaa ñëwee rek jàpp mu rëcc la rëcc la bu rëy rëy rek dañ ne kii may teg ko ba ci mu ne la mu ne kii daal mooy gone gi ñu doon wax. soo koy rey rek dana yoon nafru Adiyatu ne ko déedéet kii xale la rek xamul dara kii magam jëmm la ma dendaleel ko ab libidoor ak xalu safara ba xam nu mu ciy jël teg libidoor ak xalu safara Musaa di bëgg a fab libidoor ba jibim seen loxo la mu mu far xalu safara wale tax ko ci gémmiñam lam ñu wala kana waaw mu dotoon boobu mu dotoon boobu ko yàlla yónnee mu ne ko dimbali ma sama dotoon gi ndax mu mën a wax ak nit ñi ba yàlla si biir gannaaw bi mu gën a fasaa ñëpp loolu. Kara Kara Kara na Kara na yonent Yàlla Muusaa dolli ko yoral boppam ci këram. ñu ngi tawax doomi Firawna muy wax doomu yële Firawna ci war war waaye Firawna bu ko gisee rek dana ni gis nga Firawna mu mu def ko wàllu yi ah dégg nga gannaawam Muusaa yi Firawna amagut Firawna wala. vraiment balaxa ba mu jotee asub dërëw dërëm nga ba mu amee ñett fukki at nag wastawaatan jot dayram wastawaatan dër atay naa mu jox ko hukman xam-xam bu jëriñ waaye mën a dégg diine ba nga xamee am na ñeen fukki at nag yàlla daldi wàcc ci moom wayu moom Musaa daldi ko jox xam-xam bu ñeen mu yéen te bañ a la wakkasaay nga kam ñu fayee Musaa moomu nañ ci gën a fayee am na ñu gannaaw bi ma amee ñeent fukki at nag naka baaxal yàlla ci mboolem yonent yëpp lu mooy ñu néew ci ñoom ku nekk ci bopp ñeent fukki at lañ ci moom wayu lu mooy Isa moom fa mu juddoo la wax inni Abdullah atani ak Yahya ñetti atam lañ wàcce ci moom wayu ak Yusufa ci fukki at ak ñettam lañ wàcce ci moom wayu ñu ci def yëpp ci ak juróom-ñaar lañ wàcce ci Yusufa wayu mboolem yonent yi ci def yëpp ci def ñeent fukki at la woyu ba Muusa wa a xaraf na Muusa al-madiinata njënd la kii mun foo ala yi ñu la ci waxtu sàggan min Ali ak ñoom de am na bés nag Muusa génne di doxantu ci waxtu woo xam ne nii ñaa ngi nelaw nelaw njolloor ba wàññi la tam sàkk te yaa ngi ci dëkk ba rek ñu ñaari gaare yàq ko laa ñu dinañu xuloo asaakile min seen biir ak ñu nekk la ci jiitam kenn ka sànq yi la tudd te ci bani Israël la bokk. waaw saa ci dem ñaata bi ñu nekk rek ci noonu te mooy te siiw kenn ka nag moom waaw te siiw la waaw moom itam bokk ci gañoon Firawna ngi def moom faatoon na tudd fastaxaara faqat li baladi kaaka min siyaasiha bi nekk la ci jiitam ala la ci jiitaaka min aduwi yaa bi nekk la ci noonam de naka ko def mu fekk yonent Yàlla Musaa fekk benn siiw mu ngi sàkkat benn Israayil di ko yéen loo mat pour mu yóbbu ko ca toggukaay bi ñuy toggale Firawna ñamam waaja di bañ a yéenu mu ne ko fokk nga yéenu ko daal di fab karwaasam di ko dóor ne ko fokk mu yéenu mat ma kooku ñëw ne Musa awlu ma yow ci ñun nga bokk ndax nga yaay jëloon nampal saw ci bani Israël la bokk tax na ko yow mel nga ni suñu mat la kay wallu ma Musa la ñu ne xëcc ko bu ko loo mat la xëcc yu bari Musa benn mu yéenu ko wala yow nga yéenu ko Musa ne man ma yéenu wax kasawata pour kañ ko Moussa Moussa wax dëgg sabra yaa ngi ci moom Moussa pour kañ ko rek mu daanu sedd koy Moussa daal di gaawantu nag wax ca ganus ga suuf ko ca xaaral mu wax xaaral ji leer rek ci ñu ne ma di seetaane ñu ne ko di seetaane lii lay seetaane ma ko teg mu yëngal sama mer dina wala ko moom seetaane addu noonu la mu ci doomu aadama mu binun bu dee aji réeral ko mu binun bu dee aji digg réeral Adam wax na ma ne rëccu na rabbi borom sama ñii nag man doon na tooñ naa na si bopp sama jërë ngi ma lay def si bi parce que yàlla nga baal ñu ñaan ma fa xamal sa baal yàlla loo ñaan ko rek dina woon nag moom moom wàllu ko xool mu aji bay ree mu aji yërëm mu daal di tuub ci yàlla nag yàlla nangul ko. xaalam wax rabbi borom sama bi ma anam sa ci xéewal bi xéewal sa bi man xéewal bi bi ma anam sa ci xéewal sa. alay ci man xewal bi ma xewal ba may ma mbaam yàlla yàlla ma wattu gannaaw bi wala naa ko ba nekk ci ma say rangaay dimbali ma gidi na ci yéefare de ñu ma baale bakkaar bi yàlla ma wattu gannaaw tey bu ma defati jëfi waaw yoo xam ne jëfi jëfi mooy la de faas ba tam xëy ci madina ni tey jëndi la xaayi fan bi mu waay yoyal de te toroxa bu dina mu muñani ku la koy jot de Musaa xëy na mu nga ci lool xamul mu bakkan mu rey dana feeñ ba lor fa xaxara sa baal yàlla loo ñaan ko rek ina wala ka moom moom waal mu aji bay mu aji yërëm mu daal di tuub yàlla nag yàlla nangul ko xaala wax rabbi yow borom sama bi ma anam ta ci xewal bi xewal sa bi man xewal bi bi ma anam ta ci xewal sa alay ci man xewal bi ma xewal ba may ma mbaam yàlla yàlla nag ma wattu gannaaw wala naa ko na ba nekk ma zayran daa ji dimbali mu jëgëna ci yëfare de ñun ma baale ba xam bi yàlla ma wattu gannaaw tey bu ma defati jëfi waaw yoo ne jëfi jëfi faaf ba dam bi tey jëndi la xaay fan mu waaj ragal de te torox mu ñëw ku la koy jot de Musaa mu nga lool xamul mu bakkan lu may dana feeñ lor lor fekk ko jëmbee am ci la fekk ànd fi waaye nga xam ne ci tontanawoo dimbali koo na mu ko biral si jëlee bëjë des na si xaw ma sax mu bëri ko. jëlee sa Musaa génn doxantu ne mi xalaat na muy mujj ci jëfi démb ñi dellu ko ne ko ñëwal waaw xaaral da woon ñaan ko Moussa Moussa naka naka yow nga xaw yu naa ci daw nga mu gën di di daw Moussa naka yow nag dangaa daw démb yaa fi doon déjoo tey yaa ngi ñëw ci di déjoo wala maa araada ba mu na mee an yëpp ci sa buntu ceeb di leen si kaaga woo moom xatu noonu la la maa ñeeleel waaye terewul rek Moussa ngi ñëw di ko wàllu si bëgg ci waa ji nga xam ne Israël yi ba ne ko yaa Musa yaa Musa aturidu da nga nama am tax tool yi mu nga rayoon na kama xatal na fi nga rayoon na kon bakkan bi am ci démb de moom Israël yi mu far ko weer ne ko nag maa bëgg ray nga rayoon waa ñu démb ñun ñëpp daal di xoolante ne ndekete yoo ñu rayoon sax xamuñ ko ray ndekete Musa ko rey suñ turu yéen ngay namm ilaa an takkoon rek bu nga nekk jabbaran di aju mbaru fi la rek ci suuf si Misra wa maa turidu namu la am takkoon bu nga nekk ñoom ñu si ñëw ci wéy te kii ba daal di ko dégg rek daal di ca Firawna ne ko te kii ñu rayoon jëmm te xamuloo ko ko rey Musaa ko rey rek naa ko def Firawna daal di xeble ay nit ñi nañ dem rek fu ñu mën a fekk Musaa nañ ko rey fu nekk waaye waa aw fa fàq fa sa yoon ñu wajaat bi rajulun waaye di gëm yàlla ñu naan sol Madina bi te gën ca sori gëstu ba ñu ne mooy waa ñu xeq loolu yaayam waa waxande moom daal lay gëm ndax kaa def gëm gisoon waa. ci Musa moom moo ko ceefu dañu daw rek waaw jig ji ca Musa yasam moom dana mu daw xaala mu wax yaa Musa yaa Musa inal malaa naka mbooloo ma Firawna mi itam ña yaa tamit doon dinañu diisoo bi ko ci yow di yàq doo ko nañu rey de waxuñ génnal tukki njënd yi ñu naa fi aji nag way laa ñu di lakk ñeel la de soo lay fexe lay lay rey jël dëkk bi bu la bu la bu la bu la bu la bu Firawna joxe na ndigal ku jëkk a si ci yow rek sañ waare fa xaraja sa génn Musaa ñu naa ca mbul foo xaay sa ñu waa ragal te tara xaw mu moom dina mu ñendiku la koy jot de mu génn nag ma nga ma nga jàpp nag mu daal di xaw xes ni ku yàlla nag xaala mu waa rabbi ya borom sama nag ji nii yàlla nga musal ma nga xam ne sëriñ ñoom saa di sañ yooyu kon mu ñaan yàlla yàlla ko yàlla musal te noon ya de ku ragal ab noon wala buur buy tooñ wala kuy tëkku ne raditu billahi rabban wa bil islami diinan wa bil qur'ani hukman wa bi muhammadin nabiyyan gërëm naa yàlla sama borom alquran mooy sama atte muhammad ay sama yonent bi islam ay sama diine ku la tëkku nga wax loolu rek dara la du mën a Musa daldi ñaan yàlla musal ko ci noonu daldi génn dëkk ba nag mas a génn te Firawna Fakadi génn dëkk ba xamul yoon mu jëm ci benn dëkk yàlla daal di yebal Jibril am man nga jëloon jiitu ci kanamam wala maa taw a jaar ba mu jubloo moom Moussa Seck ah ma yéen a jëloon ma yéen mu daal di dox ma waaw mu nga jëm mu ne ko léegi boo ko jëloon may la kenn ci sama doomu jigéen ñi seen kanam mooy nga xamal ma juróom-ñetti at maa bëgg damaa wut si dund maanaam su ko moom ci sa daal rek ci yow li mu laa fekk lu tiis moo tax sa borom fekk lu tiis waaw ñu ngandi ko ah ñu ngi faa nangu parce que tey laa ngoo ko looloo fekk tey ma may la sama doomu jigéen ñi nga xamal ma juróom-ñetti at mu ne nangu naa dana am jabar ñu ne nag xamal na ko. ñoom ñetti at wala sax na ko fukki at alxuraan bi dalu ci waaye yonent na Musaa bi ba gën a mat moom la matam rek mooy fukki at yeneen la ca teg la ko tegtal nag mooy dañuy ñëw Madiana bu ñu jógee Madiana ñu kilo fa yàlla yóbbu ndox ñeen fukki at nga xam na ca Madiana fukki at rek vraiment xaw xaaral wax Musaa ne ko fa ji li nga xam nga fekk ma incha allah loolu toog na yàlla kii mooy wax ba tey waaw man maa soxla moo ci soxla daal di yow de ba dina fàtte ko ko fa jëm yoo xam nga fekk ma incha allah loolu toog na yàlla mais saa yéen a ma sax ñëpp a bëri wax Moussa daal di ko loolu nga ma wax bay na aju nekk la diggante sama bay na dal diggante la ay ma la jëlee ka ñaari digg yi mu xamee du matal naa ko wala waaw dama jëlee noonu alee ci war ma alee ci man wallaahu ala maanaam xooli te dama ñu wax ko de Moussa ne ko juróom-ñetteel yeeg fukki yëpp a yem ma ci mën a matal rek du ma du tax mu ma man ma noonu la mu daal fan mu daal mu daal di ko jébbal mu daal ne jabari Moussa demal ci magasin bi de xati yonent yi sàmmal ma caw yàpp ma jox ko Moussa mu di ko sàmm ji ah ndaw sa dem xabeet wi Adama wàccale woon ba mu jógee aljana naka la ko indi soo ne ah dee dee dee waxu woowu te loolu indi beneen xeet Musaa daal di dee ca xeet wa ne man nag yi laay jël natt ko mu tolloog moom taxawaayam képp Musaa ñett fukki xasab la xeet wa di ñett xasab Musaa ne kii laay jël waaye mu ne dee boobu du ma ko joxe Musaa ne kii nag man kenn dootu ko jël ci man ñu xëccoo ba ñoom ñaari Jibril wàcc mais xam sa leen kàttan ko fee doomu raaw ngeen sant ko boo ci guddi rek yaa ko moom ñu sant doomu raaw ñu suul waaye bu guddi guddi mënu ko guddi mu saala li daal di ko guddi moom boo ko jamonoom vraiment xabaar ba mu matalee Moussa Moussa la jëlee dig ba wasaara tam dox bi Aliou ànd ak jabaram ja ànd ak sama séer lim jaani bi door ca wàllu doj wa naaram safara de ba nga xamee nag ne si caa mat na Moussa tàggu ko bu ne ko damay ñibbi te dama yóbbaale sama jabar dama ko demal ak sa jabar Moussa ne jabar jabaram ñaanal sa bàyyi si kàddu yi mu doon sàmm mu dem ñaan ko jot mu ne ko si kàddu yi ci dee melawu bokk tamit ñu daa jibe rek waaw yaa mun kenn wàll bi mu ñëw wax ko yow ci yàlla Moussa mu xool ñett ba ci ndox naan la ko si kàddu yi parce que suñ jigéen ñoom ñoom ñëpp ci jigéen ñi wax tal dem na ma parce que ñoom jigéen ñoom naa ko def nag ñu daldi ko xaajal jëtam jox ko moom boole jabaram waaw ak sàmmam ma ngay ñu dindi doon nag dañ demee ba ci digg yoon ñu yoon wa dañ ko fekk lëndama guddi safe fekk boo xam ne kenn mënu koo tekku ñu fa ak yéen nag safara wuy tàkk ala mu wax di adi ñeen jabaram um kulee sox leen fi lay ñeen ak man anas ci yéen dama safara daa dee ndax Suleymaan adi ci di këleen mina ci wunda xabarin ci solo fiyor wa aw juree fi digg jullit nee naar safara daala kumbo yeen ko solo na jaaru de vraiment ataa ba mu dikkalee ko noonu yaa woyof ko ñu saa biir waa di ca wàllu di bari suñu la dégg wax yàlla jëm na sa jëra di sukk ca garab ga ñu ne ko am na ko bi def bi yaa Muusa yow Muusa in yéen ak man ana man laa maa yàlla rabbul alamin mu defee na safara la ba mu ko ñëwalee loolu la ko wax man maa yàlla de duma garab waa nag naka mbiram ngir alk sànni naa saaka ya taw mu sànni ko fa la ma raa ba mu gisee muy yëngatu kaa ma daanaka moom jaanum jaani waroon la mu ci gaaw wala mu tëdd mut ni mu aji tëdd leen yàlla su gën a pour pour barkeel ndax fa la Muusaa jëkkee wax ne ko man la yàlla de ci nga ne maa moom liggéey Muusaa daal di jaax tàkk ci da nga xam ne xamatu fu nekk yàllaa koy yar nag di ko delloo ci baqaaw ne ko sànni weer wi gannaaw bu ko xëy na ñu koy wax Moussa ñu ngi def lu mu doon li ci sa loxo li sa loxo day yor di la yow Moussa waaw Moussa ba ci cële ne yaa saa mu ne ko sànni ko mu daal di ko sànni de Moussa foofu jaande mu dëkk mu ne ko fekk daw wala mu àgg te ah, dellu mu gannaaw de comme tawee nag yàlla ne yaa Moussa yow Moussa dëkk bi si waa taxaw sa bopp nekk na teew mi nga daan ñu naan nekk ci jaww ji wala il faut que dañuy takk loxo ko ci jaww ji ko ci jublu rek taxul ñu génn fee ba am li muy borom ci ñaar min xaari soo yëngu lu ci tarafé mu jàpp xedoo mu jàpp jaan ja mu dellu ko préparé ñu ne ko dugal sa loxo ci sa jubal génne mu dugal génne mu mel ni jant bu fenk wala ñun tàppali day jëm ci yow janaa sa mbëgg sa mi nga bi nga ragal ñu ngi gis ne bay gëstëri ci lox yàlla naa ko tàppal sa loxo ci sa mbëgg loolu dana di ragal sa taani da yooyu lay aar wala naa ni ñaari aw teef lañu ñun la yónni yoroon bi def ci borom borom sa yore Firawna jëm ci Firawna rek yàlla def la yónni nga jëm ci Firawna say saa bee nag mooy ak yor loxo li de. comme day yéen mbooloo ma ñoom naka ñoom Kaaru nekkoon nañu xamoon ni lii fàttali nañu jógee génn ko yàlla. alors Moussa. rabbi yow borom sama indi naka man fas ko rey naa ne ñëw ba tënde faaxaabu dana ma ragal an yàq doon yëpp ñu reyat ma de waa fii mbokk sama Haaruna Haaruna woo moom ak soro moo gën a wér ñu ngi ci man di saaman ci parti nu yónni ko maye ànd man ridan muy aji dimbale ma di ko teg nii dana mu dëggal ma de ñu ne naka man axaabu dama ragal am ko ci gone ñu reet ma waa ay mbokk ñaari xaaj lañ mbokk yi nga xam ne seytaane mën na leen bañ noonu nakam waaw doomi doomi noonu mën nañ seen mbokk yëpp ko rey ak mbokk moo xam ne moom dafa li mu xam xëy na ko mbokkam naka Firawna na mi nga xam ne ak yonent li gën a rëy ci xéewal yi bañ ko ko joxee dafa ñaanal mbokkam ne boole def alam wax yàlla ne dama suddu al na maa dëgëral Abubakar ba def sa bi aqiqa ci mbokk sa de wala yaru dana mu def la kuma ñëwee buntaan ak notel wala yëpp yoon naa gëstu ñu lay kuma jëm ci yéen ci lu bon de dem leen di ayatina ànd ak àgg si nii juróom-ñeent antuma yéen a mën a tabaxatuma a ko topp na mu leen alxaali ba ngeen di way ma def wala ma jaa um ba dikkale leen Musa Musa bi ayatina ci saate suñu juróom ñeent ba yinaat yi ñu di way di xaaloo ñu wax ma asaaje Musa mi de ila seerun dara ma asaaje lii de Musa dikke ila seerun dara njabar la muskaran guddi guñ tudde commence amee naanum de mosuma dégg bi asaaje léegi abaay naa ci pare suñu dawale na ñu di way jëkk waqaala te wax Firawna ne waqaala te wax Muusa Muusa rabbi borom sama alamu aji xam na mu li man jaa dëkk ji gën a mu biraw daa jëm ci leen di dëkk si moom waman takkoon ak dana nekk lawa ñëw baxa xibatu daari mu njëkk gëdi buñ sample iloo naka moom daa fi wut texe si saari mën a weer ñe waqaala te wax Firawna Firawna yaa yoon ma dawa yéen mbooloo mi ma man de xamuma lakum ñeen min ilaahin yàlla xayri julul man de ala tiini ci ban waaw na nga ma lakkal ci ban bi ay ay sër ak ci moom ak ci jërëjëf a defar di ñaan na Alxuraan taxam kaw daal di yàlla Sulaymaan ak Sulaymaan mooy yoon bu ilaay ilaay ñu waa jëm ci yàlla ñu waa jëlee tabaxal na burdu nguru la burdu boo xam ne dana mat ñetti kilomètre ci kaw may jël a gis yàlla ñu waa jëlee waaye ñu kam laa su ma woo ma jot ko sax mais kaasi dina ca way nar yi ci woote ji mu tam réeru oo moom mooy dina doon mais léegi dana ci suuf si biir rek ba xëy na ci lu dëgg waxtaan nga ko si ñu a jëm ci ñoom yàlla de. waaw asmaa tam jàpp ko ñu ne la ñu ne la tam tànn leen ñu dem nañ ko jàngale. danaa la gërëm ak daw bañ a gëm yéen te yàlla mu saale xanaa di ko man yàlla ma jàpp ko ku xool ko jëbaaru xol doom ne moom mboolem xareem kon pour seetal kayfa ta'lamuuna jahanna ko saar yi mu jabay wadi na daga yoon bi wala ko di mu ci gëna mu moy ko gura na ñett rek am mo ma jaam moy am ba ba dina yam ci yow de gëm ci yàlla nit du ànd ak moom ak ña fay yàlla di ko fexal rek yàlla dana ko dimbale léegi dina ànd moom ña fay fexal yàlla dafa leen di xaral ne wa ja'alnaahum tan def leen a'immatan ñu ngi njiit seen wana danañu woote leer jëm ci safara wa yawmal qiyaamati gis nañ ko yàlla laa yu doroon defu tere leen mbugal de waaw baax naa moom tam tafal leen saa si dunya ci àdduna laana tam toroxte wa yawmal qiyaamati gis nañ ko yàlla hum ñoom min al madmuumiina dinañ ko ñuy sori ñoom ñuy sori ñu yërmaane yàlla de wala xalaatee naa jox nu Musaa Musaa alkitaaba tawreet min baari ma halak naa gannaaw bu mu halakee alquraan maa seenu laay di woon njëkk gannaaw bu yàlla halakee nit ñu ñu ànd ak Samuuda ak Firawna sax yàlla jox na Musaa Tawreet rek mu tegtal lu naa fi yéen ñu rek oo dant duñ jub wala ma dem te yërmande laalawum ba ñoom yéen fa torna ñu waa duma gëm de wa maa kunta nekk na woon yow Muhammad di jaani bil xarbi ca wàllu soowu wa de is xabay naa banu yow ilaa Musaa jëm ci Musaa la ma dem bit naa bit ñu waaw tabit yéen ci yàlla Musaa mooy si ko yàlla feeñoo wàcc wayu ca waa ca kaw ñu ñu ne ko booba nekkul ko woon ne man yàlla maa la ko soro de gis nga yow seen xibla mooy kaw kaw la ñuy gis rek kaw suñu mën a def jaadu rek ndax waaw Moussa ca wàllu kaw la ne woon dañuy wàcc ci moom wayu màggal loolu rek kat moo tax ñu def kaw muy seen xibla nasaara ab seen ko rek mooy seen xibla ak suñu mën a dëkk ndax makkaanoon sorti yëpp ñoo woon def defe Mariama ca seen ko la Mariama demoon ba Judée Yesaa. jullit ñi ñoom nangu rek ndigalal yàlla ba ñoom jublu loolu baytu maqdis ñu topp na yàlla digle bañ jublu loo leen makka ñu jublu makka bañ leen nangoo ndigalal yàlla li te réew yàlla jox na leen li ñaari kër jëkk yi doon guddee makka mooy ci jublu suñu yonent mooy suñu ibra mooy suñu jublu yonent far rek te xam naa abanu yooyu yaa Muusaa jëm ci Muusaa lam rek mu di wama gundal ne ko doon ñëw saa yi ñëw jaay fekk ko rek te wala ko woon ne man yàlla maa ko solo rek walakin naa la fi nekk al tana sa sunu korona ni maas fata taa da yàgg alayhi ñëw ala muru dund ñu fàtte ko rek yàlla dañu jàppante woon ak moom ñëw ma la subi rabbi gum ne wa ma kuntu nekk loon saa yende aji sax fi ali madiana ci ñooñ madiana te doo di jàng alayhi ñëw aas naa gaade madiana su ko muhammad ñu jiitoo ci makka réewum sàmm ñoo jàng nekk lu te madiana man yàlla maa ko wéy ci moom ne walakin naa lu nekk naa nekk nu murti di waaw ku mel ne góor woon bi jaay dóor ak jaww ji bañ waat gis naa day naa ba nu waxee Moussa de ba yàlla waxee Moussa ca dóor di dóor noonu booba ka jaww ji foo ne walaakin fa nekk rahmatan yërmaane mi rabbi jëpp dóor borom sa di tuuti ren dina la waat xamu naaw nit maa ataawum dikkalu leen ñu ne seen aju waare min xam ne ku dem njëkk a ne laa la boo ñoom yàlla sa koroon ñu waa du ko gëm de walaw laa am si woon bon ko tab leen walaw laa am si woon lu tere ko tee dinaa xaddamaat si saa si jiitoon na fa ay diimaay a seen fa yàqoon dañu wax rabbana yow borom suñu law laa arsalta lu tere nga ñëw ñi te nee naa jëm ci ñun dinaa rafetlu fu ñëw ni fa nu tabbee am ba nu sa ayaati ne kaa dee sa su leen musiba daloon te wana ko nga nekk moom moom ñu joy gëm ñu de wala ma jaaw ba dikk ya la ko dëgg ga ci Muhammad ñu ne ni naan ko wul xaaral ñu wax lawla wutiya lu joxe ko fi la ma wutiya kam la joxe fan Musa Musa ji kaw de ko ñu ngi yàlla moom man ñëwee amul lu ñu wax lu mooy du tere Muhammad yi ñu kaw de ñu kaw de Musa ya et wa la xala awalam yak pro la wé di ñu ñu na wutiya la joxe fan Musa Musa ñu xamu jëngët ba jaa Musa ñu joxon kaw de ñu ndax ñu wéddi wuñ ko woon maanaam xaaloo wax nañu ci ñaar ñëpp Muhammad ak Musa saa xeeraani ñaari jabar lañ ña Musa ab jabar la Muhammad ab jabar la Tawreet ak jabar la Alxuraan ak jabar la te Sahara dimbalante nañ dimbalante waxaada wax nañu ne inna naka nun kaafiroon way weddi lañu di kulen ci topp ñu ñaari jabar ñu ñaari ñaari téere yi de ñaari yonent yi ñaari téere yi kon waxal faatoo di kulen di kitaabi ci téere mu ñaan di laay bu tukk fa yàlla woo moom aadaamoo gën a jub ñu ma ci ñoom ñaar attabi ma topp ko bu fekkee alquran ak dawraat bi yéen ñu leen téye bu bàyyi ko ci yàlla dëgg nañu ba alquran man nangu naa ko topp. suñ ko suñu naan nag ñoom Sadio dinañ téye dëgg de di teew dara de bay la ngay saji moo daal tëndee wu ñu la faalam xamal anamaay tabiwoon naka danañu topp ah waa am bànneex di bakkan seen ne su fekkee muy ñëw ñu leneen nag xamal ne dañoo topp seen bànneex rek ba ba weddi ومن أضل من كان في غير لمن اتبع هداك فظلم أو بعد أخذ كلام دين خير هدى برد أمد من الله يمد كفى على من الله أنا كيا لا لا يدي جبتي القوم الصالح من يدي ويدي به في في يدي يلا يلا تقول تقول السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 te tasakkaru nañu waadu ba gëm de soññi leen ak mu leeralal leen aaya alxuraan yi noonu pour ngeen waadu ba gëm de allay dina ñaaya aatay naa um jox nañ leen alkitaaba téere min qabli ci jëkk alxuraan ñoom yomi noonu dañu gëm bi ci alxuraan de te dana leen tegtal ci dëggu alxuraan ñi nga xam ne ñoo jàngoon téere yu jëkk ya gëm nañu alxuraan de wàcc na ci mbooloo ci yow Abdullahi ibn Salaam ci saabaam ñoom bañ déggee alxuraan rek dañoo daal di jébbalu Najaasi tubaab ca Xabacha bañ déggee alxuraan rek dafa daal di jébbalu rek ñoom ñuy jàngoon téere yu njëkk yi bañ xamee dëggu alxuraan loolu doon na tegtal ci alxuraan dëgg la rek ndem def na jàngale ci ñoom alxuraan xaaloo ñu wax ne amoon naa dëgg nañu ñu ci moom alxuraan ndaw naka moom ala ko moom de aji dëggu lu tax dinaa dugg yow borom suñu de dinaa naka noonu pour naa nekkoon na mu muslimin ñëwee wéetal yàlla mun xam ñu rek dañoo di jëblu de mooy na jaasi ci ñu defoon ci dina jiwe ci diine na sala ca la bokkoon rek xam di jëblu ak Abdoulaye mu de ak Bayra na na def na jox leen ak jërëm ñu ngi wax seen loolu yàlla dana leen yool ñaari yool jaam yi nga xam ne dinañ jëf jenn jëf am ca ñaari yool ñooñu seen mbokk rek ku gëmoon téere yu jëkk ya gëm alquran gëm yonent yu jëkk ya gëm yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñaari yool lañu am de ndax gëm suñu gëm ñaari yonent ya ñaari téere bi ma sabaloo ci sa suñu seen ñu de waaye taawoona danañu jañ bila sanati jaaji arafet dañuy def dañuy ñaaw jëm de def leen def lu bon ñoom ñu def lu rafet rek waaw jëm lu bon la nga xam ne moom la ñu leen def de mooy jéggale waaw ci ku la tooñ jox ku la dogu jox ku la xañ de wóyul bu xool dañuy tabax bi maanaam sax na am te ñu wërsëgal leen te bu ñu amee seen alal tabax ca leen yonent sallallahu alayhi wa sallam dana ñett dañu leen jox seen yool ñaari yoon de boo xam ne bokkoon na ci ahlul kitaab te yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de danañ ko jox yoolam ñaari yoon ak koo xam ne jaam boo ne dañ ko moom mu toppal boromam waaw ak toppal sangam de waaw kooku ko yool ñaari yool ak koo xam ne dafa moom ab jëwër yar ko rafetalu yaram ba noppi ba ko yàlla def ko de kooku yi ko jox yoolam ñaari yoon de <coughs> woyu daa sax ne waa ñaaña dem dégg nañu lax waa ay ñooñu ak i lor ñëw ko ñu aarab boobu ñu tëdd daanu wala ko de xam nga xam nga su dee ñëw ko de dina ñàkk a lor ñoom ñu tëdd leen bañ a na faale de waxaaloo kañ wax la naa ñaan nu amaal naa ay jëf nu war a ku ñeen leen amaalu kuma ay jëf leen salaam nag ba ngeen daale kuma ji nekk la ci yéen de laana tax yi àndoo àndoo tinu ak jaay yi na wéer yéen ñi de xam nga xam ne su leen ñëw ko de lor ak naa fexe leen ñañ waaw ngir bëgg a mab mab lislaam su ko defee ñoom ñu dëddale ren ñun suñu jëf lañu yàlla fay ak suñu kooku la ko waxal wàcc na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xeeram gëm xeeroon ci Abi Talib gëm yàlla balaa dee Abi Talib moom Abdoulaye Baye yonent ñoo bokk Baye ñoom yonent bi nag moom moo taxoon yonent bi nangu yéefar yaa ci moom ak jenn lor lu nekk def na ko ci dimbali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xool yi xeex nañ ko wàll bu nekk pour mu jëbbale yonent mu bañ ne duma ko jëbbale mukk lu may ñu normal ma waaw ma fàtte sama jabar ak sama doom de ba nga xamee nag ne rek loolu mooy xarala bi day am jar yonent ñëw dugg ci moom de ne ko yow bàyyi waxal benn baat rek laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah danaa la layal fa yàlla ba nga mucc de Abu Jahl daal di ñëw ak wali Mughirata naa ko dëkkal de jaay bi ñëwee Abdul Mutalib de yaag Abdul Mutalib di gën su fekkee ni tey ci Abdul Mutalib dina jëm nekkoon dina ji baax la kon doy na la su fekkee ni baaxut woon nag yow da ngaa wax ne Abdul Mutalib sa maam baaxut de waaw dëkkal bu dem la Muhammad di sant mooy yonent bi sallallahu wa sallam naa ko def sax ngir lu la neex yow man lu la neex rek bëgg naa koo def waaye nag yow laay bañal gàcce yaag say rek su ma toogee ba dee ñu may jébbalu dañuy wax ne sa baay dafa ragal bu muy dee de waaw su ko defee ñu di la ko ñaawale di la ko gàccele ba dee ba jëfee sa boo gàccelee yonent bi faale ko yonent wax waxal laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah waxu ko ba yonent dëdd gannaaw bu yonent dëddee nag Abbas na ne ko wax na ko ne dégguma ko ba nga xamee nag ne Abdul Mutalib a Abu Talib dee na ci woowu melo yonent ne ko naa la baloon fee aaye wuñ ma ko ba yàlla wax ne maa kaana li nabi kenn ci yéen dëgg ñi gëm yàlla ñuy bariwul koo xam dee ci jéego ay wajib yu dagana ñaanal mooy yi nga xam ne dee nañ ci lislaam moo tax koo xam ne say maam yëpp ay jullit lañ koy say wajib yëpp nga ñaanal su fekkee nag waaw sa yaare baay rek ñoo la war nañ jullit lañ sa yaay wajur rek nga sañu ñaanal rek waaye ko ñaanal te boobu yoonu dëkkaroon ci ab Abu Taalib nag pour mu jébbalu te Abu Taalib jébbalu dara yàlla wax ne Muhammad laa tahdi jubal ci la man ahbabta nga toppal jubalam de suñu bi yaa nañ jub te jaam bu ne nga jubal walakin Allah du fi nekk yàlla yaa di dana mu yàllaay jubal jaam bu ko soob waaw moom aadama mu ànd xam ngeen moo tëgg na ci way jubee te yàlla xam ko yooyu njub de kooka la yàlla jubal yàlla ñu yàlla jubal ak yonent ak borom xam-xam yi doon yonent yi fekk leen jub rek lañu mën ci jubal waaye dundu njub ci xol nag kooku yàlla ko jagoo yàlla rek mën a jubal ku ko soob yàlla moom ku ko soob mu jubal la xol bi di nekk ci diggante ñaari baaraam yàlla daay na bis bu nekk sa xol ñaari baaraam yàlla nga ko jot waxtu bu nekk di ko soppar soppandikoo na ko neex moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam ak li muy mat yëpp daaw dañ di wax naa yaa muqallibal quluub sabbit qalbi alaa diinika yàlla yow mi sopp nga xol yi yàlla nga soxal sama xol ci dina rek xol bi ñaari bunt la am di ci jublu bakkan bi kooku dafa mujjeeku dara doxul digganteem ak bakkan bi moo tax ba tamit mën koo jax-jaxal saa yu ko neexee di buntu nag jubloo roxo ak teew yàlla la kooku moom caabi yaa ngi ci loxol yàlla yàlla rek ay fattaaw su fekkee ni yàlla ubbi na waaw buntu booba kon ba tamit jox ko teew yàlla wa booba kon dafay daal di juble borom jub su fekkee yàlla ubbi buntu boobu féetee moom nag amul kenn ku ko mën a ubbi de lu may moom moo tax yonent bi wax yow borom yow li ñu di wàllu xol yàlla nga saxal sama xol di la diine Abu Taalib Abdu Abu Abu Lahab Abu Lahab moom moom yonent moom Abdullahi bokk ndey ak baay waaye beneen ci kéefar de moo tax Salmaan mas nañ mboosoore yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko sant naa yàlla bi nga xamee ne njub nekku ci sa loxo xanaa ne ci loxol yàlla bu nekkoon ci sa loxo nga jagle ko Abu Taalib ak Abu Lahab ñoo la gën a jege waaye ci loxol yàlla la nekk moo tax yàlla jagle na ko sama nga dëkkoon ca Faris walaay ñu mën naa la sax aw kan am na ñu dooy doo ay kan loo wax dëgg la waaye nag ñun fekk na ñi nga xam ne seen gàtt rek jur nañu lañ mën a bëjante àddina yëpp suñu wute àddina yëpp lu xam tam lu fës yëpp nañu naar dinaa jëru suñu rek ñu ñëwee ànd ak yow noonu àddina yëpp daañu ñëw fukk ñu ci suñu gën ñu xalaat ñu rek loolu lañ laaj wane awalam nu ma ndax jàppale lu xool law ñu ne leen xaraman xurum amee ñu borom kóllëre ndax du man maa leen may makka seen dëkk bi ñu xurum joo xam ne kenn du lokk jëm ca kenn du faray kenn ku fa tasee woon ak kuréel fa bàyyi fa doo ko doo ko gaaru te loolu dëkk yi ci des amuñu ko yàlla mi nga xam ne moo leen mën a defal xaram noonu te xam ne gëmu leen ko yeneen koy may ci ko tooy su fekkee ne yëpp ngeen ànd ak moom nekk ci diineem la tànn ko doon leen def Tisba alam nga def na tànn Tisba def na màng ilay jëm ci ñoom tamaraatu ci biir réew mi léegi nag lépp def de borom ko fa amul benn dëkk boo xam ne soo fa demee nañu ña tam kenn koom nañu ña mooy màng nañu ña tam lépp lépp. yóbbu ko Makka naka muy mànge meññeeti jotu yóbbu ko fa noonu lay mànge meññeeti doomu aadama yi yóbbu ko de mooy yàlla may ñëw dem Makka aji risqan nit ñi muy wërsëg min ladunnaa tukkee fi noonu walakin alladiina istakbaru dañ ko bëri seen laay dafa xamul li ñuy wax ñoom xamuñ ne waaw xamuñ xamuñ sax li ñuy wax mais suñ jëbbaloo ànd ak yonent bi ànd ak yàlla ñu xalaat leen moo tax ñu ànd ak noonu yàlla yi ndax ñu xamul li ñuy wax rek muccukaay ba du foofu de naa bari na bu ñu alagee min qaryatin dëkk batirat rëy nañu may sa taajub yu seen dëkk yàgg nañoo jaw am xéewal rëyloo ko waaw suukaree ko alak leen rek sole masaakin mooy dëkk waay seen lam tustan deebu dëkk su min baanin ca gannaaw seen ilaa qalilan dara ci romb de ay réew ay nit ay dëkk yoo xam ne yàlla joxoon na leen xéewal bañ jaw bañ dawee ca xéewal ba nag yàlla xalak leen de seen dëkk yàlla mujj di jant yoo xam ne kenn dootu fa dëkk lu mooy ñuy romb di dem xéewal ngoo jàngoma la joo xam ne ay nawleem ñëw na de képp koo xam ne da ngay rëy loo xéewal danga koy dawee kooku du nawleem xéewal de ni ñu tànnalee jàngoro ju tedd ab nawle bu ko war a denc teewal it noonu la ko yàlla tànnalee ab nawle bu ko war a denc rek képp koo xam ne tey da ngay sant teewal ak yàlla te doole torox lu jëm ci yàlla day joxe xaqi teewal ga kooku moo xëy mooy nawle teewal de koo xam ne daf koy réyloo di ko béré nag di ko tooñe waaw kooku mi ngi mel ni jigéen bu baax ñu may ko ab faay faay de yàgg yàgg sëy ba dafay tas rek waaw ndax duñ mën a ànd tey xéwal it bu amee koo xam ne yow ko yàgg yàgg waaw daf koy ñàkk rek rek yonent daana wax sallallahu alayhi wa sallam yow Aysa rafetaloon dëkkandoo ak xéwal ak yàlla de ñëw na kum taw gannaaw ba mu dellu si rek yàlla na ne bëri na ñooñu dëkk ñoo xam ne dañ doon dañ doon rëylu waa ak fukkare xéwal bi leen yàlla jox de yàlla xalaat leen nag ba seen dëkk di jant yoo xam ne bu fa ni dëkkatee rek borom bu di wéy de nekk na nu alwaari di way doon ñu man nag maa doon lépp ba nga xam alak naa leen de wa maa kaana nekk rabbuka borom kal qura di aji alak ñun dëkk yi ataa yabasa rek ba tamu yónni bi a du alak àddina mukk lu may ba te yónni ay yonent yoo xam ne yi daa leen yónni waaw ñu mën a jotoo yonent ak alak de yàlla dana mu jàng aleen ci ñoom ayatina alxuraan suude wama ko naane kunu moli ci xure di aji halak nañ dëkkure ilaawa ala ndara ñu ñëm zalimun way wet lañu de du ma halak mukk waa ay dëkk du ma def nga xamee ne wet nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de boo ci saaba yi ma sañu dugg ci géej daal ci suñ tund benn waay boo xam ne mu nga nekk gab këram këram di ko jàll di ko xoora wetam ci rek guddi mën a fanaan bëccëg ñëw na guddi jëkkëram ba saxna si moo ne ko hey dina ngay jaamu di jëriñ du lor xamul sax na yaa ngi koy jaamu na nga jaamu ki la mën a jëriñ mën laa lor mu ne ko mooy kan sax sama nag suuf dina la xew dina njur moom nit ñu màgg suñu jëlee waa jooju ñu ne ko yàlla yónni woon ab yonent ñu wax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcce ci moom ab téere moo ñu xamal loolu ñu ne ana yonent ba ñu ne ko gën naa dina waaye jëre baa ngi def mu daal di jooy ba bëgg a dee dañ ko ne yonent gën naa dina ko laal ko laal te téere bi fi def nag ñu dangal ko def ci alxuraan mu daal di jébbalu leen ba mu jébbaloo nag daal di ànd ak saaba ya ne nañ ko jàngal ñu ne lislaam de ñu dugg ci gaal te wàcc ci dëkk gannaaw bu ko saaba ya la jàngalee diine comme lislaam yi de waaw xamal ko diine nag dinañ dajale lépp ci alal jox ko balaa mu am lu mën a dundee balaa ñoo tax ba mu ñëw ñu dajale dajale ba dajale alal ju bari ñëw nga bëri dañ la ko bëgg a jox nga mën di jiwee su ne leen tegtal ngeen ma yoon woo xam ne yéen awu leen jëfe yàlla li nga xam ne moom moo doon xam ne képp lu ko te booba maa ngi ko réere ci jaamu buñ moom ci ko toll ci bépp bëccëg mu ci maa sànq tey ma xamu ko jàpp ci moom ngeen di mu doon yóbbal ñun de yoon ngeen ma teg laawu leen ci yóbbu leen bu buur yàlla moom du moom du dem la jóg maa woo ci suñu jotaat leen ñun tey ñu laa la buum la bu leer ma taw la xayaat yi ñu ko def ñu la bu leer ba tey ci jëlee ñu ci la soo atee taaram lépp lu yàlla maa ngi ci àdduna yóbbal rek la jàmm bi def ba yóbbu ay fan rek topp mu dee wallahi yóbbal ba jeex wa ma indallaahi la nekk fa yàlla ci biir yool xayrul moo gën wa abqaata moo gën a def de yool ak yàlla nag moo gën fuuf te moo gën a def luy def su fekkoon ni moo luy jeex ñoo yem sax luy def a gën sakka ba nga xam ne moom moo ko gën fuuf ci mbel kenn du ci melo ba noppi te moom du jeex xafalaat wax kenn lu tere ngeen kanu am na luy def moo gën luy jeex ak ne ci kër këree bu ko am ko yaar yi rek ko sëf ko fa wala lam dajale woon dem sànku wacc ko fa yaar leen mënu ko ñàkk da ngay dajale al lu bëri danaa ko lépp sa saaroo nga dellu ñàkk dellu nga dale woon wala nga dajale ko ba nga dee waccal fa ñeneen borom de su fekkee ne borom bi nag am nga loo xam ne du jaar mukk de waaye boo am alal waaye boo ñàkk alal wala am nga borom bi yow daal kër gi dee na ak man waa naaw kanu dayal ko waa dal dayal ak sama bu dee aja rafet boobu moom laa xëy yaa ngi dajale moom moom te dayal ko mooy aljanna te man mat naa naaw naka ko yóbbu nañ ko mat ala adduna naka yóbbu la la dundal adduna bi ma woo tax ma woo ma kaama di def des yow moom bëri na nekk na mu jëm ñu teewal ñu jëm ñu wër ma de ndax koo xam ne yàlla daf ko jox yóbbu la ma dina rek koo xam ne yàlla daf ko doyal aljana te mooy ci gëm yàlla xam ne moom ci doyal reem aljana ndax ñu doon nag koo xam ne may nañ ko yóbbu la ma dina rek mu yóbbu la bàyyi fan toog mu dee dem safara yooyu yaare moomuñ de aw xay ku aw xay nit koo xam ne dee dem aljana te topp waaye fii ci su fekkee dee ren dafa rajo topp de eh ba lu mu mën a nekk ci àddina nekk ci ay nekk ci jàmm eh ba lu mu mën a am ci àddina soo xamee ne safar la jëm rek ay dal na ko ci lu lu mu mën a nekk ci àddina lu mu mën a xarit ma xarit ba xam ne su dee demal jàmm ay dalu ko de su fekkee jëm yàlla yàlla dana jàppam jaam boo xam ne eh ba la woon. te loolu teewul ci àddina te sànni leen ko ci safara mu ñëw daan muurin rek te sànni ko ci safara mu ñëw daan muurin noppi ñu ne ko ndax mos laa teewul ci àddina ñu ne ma saam mosuma am teewul ci àddina mosuma ba nekkul yow it jaam boo xam ne nit ki ndawam ci àddina doon wàññi ne sànni leen ma ko jaal jaana benn waaw waxtu rek ñu sànni ko taxawal ko ne ko na nga def ndax mos laa wàññi ko mu ne man mosuma mosuma xam luy wàññi ko teewul bi mosuma jëgeen rek. ko teewoon moo jara moo jara sakk rek luy dox diggante jaam ak loola rek yal na yàlla musal jaam ba ci loola yawma yunaadihim bés muy xooleen moom yàlla fa yaqulu tallah ayna shurakaa'ii ana naka ana way bokkaale sama allaziina ñooña kuntum nekkoon ngeen tasburuuna ji nee na way bokkaale sama rek ana nag yàlla yi ngeen waxoon ne yàlla lañ ma tamaan indil ma indil leen ma leen ala wax dëgg yàlla ñooñu xar xawar naa leen ci wàllu xawlu baata bu gën ba bii xarab safara te mooy sant yàlla yëngoon réew mi ñu rabbana ya borom sunu awlaay yi leen ci ñoo di ñooñu axway naa dawal na leen yow yàlla ñu lépp mooy topp yi ñoo leen doon dawal ci àddina axway naa dawal na leen sañ daw ñoom itam sama axway naa ca ma daw sañ leen dawalee kat ñun waaw xottewu ngeen te ñun dañoo daw xoolee ci daw ñoom ñu nangu rek ñoom ñu ne. tabarraana tënkana ñu ngay dëgëm ci yow. boobu itam ñu ngay seede loolu ñun jotew ñoom ñoom dara jaadu. maakaanu nekk ñoom yaa bëggoon jaamu yaa naanu de. ñun sax lu ñu ñoo topp dara lañ jotew ba ñoom. yaa ngi ko fay jaamu nga ko defoon loo soxla waaye bu ñu dugg ci nañu ñu doon seen sang. waxee la tawaxee. bu dul ma xoolee ko taatuma ay yàlla seen. yàlla na leen xoolee te dañu leen doon jaamu. waaw ñu sañoo réer wala nga sañ boo daw doo ñu leen de bañ a nooyee benn xelam ñu doo ñu tudd yàlla de waraaw dañ gis alaakaaba mu gën ñoom ñëpp ñu jano safara fa xam na ci lañ jëm ñu doon jaam xelam ak seen xelam ñëpp de dawal ñu gën naka ñoom daanu nekkoon nañu yàq dana di ci kon gis ñu ko de suñu digoon ci àddina day gëm yàlla ñu gëm yàlla kon ñu gis safara wala ñu gis ci alaakara de te pour jàngatal yawma yunaadihim bés ba dana mu xooleel fa yaqulu Allah maasa anzala Allaahu ajabtum ngeen tontoon al-mursaliin bés ba yàlla ooyee tey yëpp ngeen wax ne mën ngeen tontoon seen yonent bañ leen ooyee jëm ci yéen yàlla. ba am yett nëbbu alee ñoom lambaaw solee di wér mu sere ñoom ñëpp ci ñaa tontulee ba amu ci réer la demul laa mu fee tontulee yow man ñu defar kawoo ñoom benn amuñu benn benn solo bu ñu mën a amee yoon bu ci rek foofu ñoom laa yore saa yoon laa jënd si ñun dana xew foofa julli loolu dana xew ci àddina ci àddina dañ lay laaj doo tontu nga wax ko sa morom ne ko luy tontu li mu mu wax la ko foofa nag kenn du laaj kenn dara yëpp nga ne fët waaw maa man saa ba ndaar te tuuti na mu ci sa ji keefar waaw am na tam dëggal ne tamit yàlla waaw am na tam jot saa yaan fara faag naa fi de saa saa ñàkkoon na amaana bu mu nekk ak ñoom ñu ngi leen a joxe way way mu ci rek boo xam ne. gëmoon na yàlla te wéetal ko tey jëf jëf ñun soo ko day mën naa mucc rek wala bu ko borom soo yàlla ko dana bind maa yasaaw mu soob wa yaxtaaru ko muy tànn de yàlla nag mooy bind lu ko soob mooy tànn lu ko soob maa kaana lépp doom ñu am xeeratu tànn de waaye mbindee nii amuñu tànn de yàllaay tànn lu ko soob defu tànn ci loxo jëriñ defu ko ci loxo ninkaayi warul ko ci loxol malakul mawti warul ko ci loxol Israfil de warul ko ci loxol Adama warul ko ci loxol Nuh warul ko ci loxol Ibrahim warul ko ci loxol Yaquba warul ko ci loxol Musa warul ko ci loxol Isa warul ko ci loxol Muhammad sax ci gën gi mu doon rek mooy tànnal boppam lu ko soob moom ñu bind Yàlla defoon tànn ci loxol Jibril ak Mikaayil kon ñu tànn Aaroot ak Maaroot rek ci woon seen bopp su fekkoon yàlla dafa def tànn ci loxol malakul mawti kon mu tax dem tànn ci saa de waaw xam ne moo gënoon a am doole jaad dina niroo ñu saa dina niroo malakul mawti ci saa bakkani yàlla defan tànn ci loxol Israfil kon mu tànn Iblis ci sandaaram la bokkoon de yàlla defan tànn ci loxol Adama kon mu tànn Xaabil de yàlla defan tànn ci loxol yonent yàlla Nooy kon mu tànn Kanaan doomam de yàlla defoon tànn ci loxol Ibrahim kon mu tànn Aasara baayam de yàlla defoon tànn ci loxol Yaqooba kon mu tànn Amalek bi ak tubaab yi moo leen jub yàlla defoon tànn ci loxol Muusaa kon mu tànn Firawna baayam de yàlla defoon tànn ci loxol Isaa kon mu tànn Hawaariyin yi tubaab yi waaye deful tànn ci loxol ko mu defoon tànn ci loxol Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mu tànn Abi Taalib mi dayoon sànq de waaye yàlla ay bind du ko toog mooy taman du ko toog boo leen bindee yëpp ci jaalam ak juróom-ñett la yàlla bind adduna yàlla ak dara dara ci ci jaalam yooyu nag juróom-ñett yëpp yàlla tànn na ci yeneen ci cosaan yi rek ndox ak suuf ak safara ak jaww sànni na ndox ndax mooy na laabal yow jaamu yàlla yi sànni na suuf ndax mu nekk lu ko jàkka yow julli kat bi sànni na safara ndax mu gën a toggal ñam ngay lekk sànni na jaww ji ndax nga mën di gën a rek yàlla sànn yeneen ci waxtu sànn na gannaaw suuf sa waxtu reer gannaaw gee ngeen ngeen sa wax kuy doyaleel sa borom suba sa wax kuy jàng bi de ngeen tànn ci malaayika yi ñeneen tànn na Jibril di la indil alquran tànn na Mikaayil jàng ko manga ji mu wërsëg tànn na Israafil ki nga xam ne mooy denc sa karne jëf yi na malakul mawti ki nga xam ne moo xala nga sa roxo bi sànni gëstu béy ñeneen arab ak kursi ak bay ci maamoor ak kaaba bi tànnal la arab muy sa barabu ñaan mooy tax booy ñaan di tànnal sa loxo jëm kaw tànnal la kursi muy barabu yërmande yàlla ji tànnal la bay ci maamoor bi nga xam ne sax ñu denc sa jëf yi tànnal la kaaba bi muy sa xibla boo xam ne koy julli waaw fu ngay julli jëm de mu tànn ci téere yi tawraat ak injiil saboor ak qur'aan ñu def qur'aan muy sa téere yow bokk ci xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tànn ci ndox yi ndox mu bandoon te diggante baaraam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tànn ci pàcc yi pàcc ba nga xam ne fa lañ denc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Madina tànn ci weer yi ci biir gàmm gi nga xam ne ci la yonent gane gane àdduna sallallahu alayhi wa sallam sa borom mooy bind lu ko soob te mooy doon lu ko soobee moo tax ne jaam war na tànn dara su fekkee jaam war bëgg naa tànn daal na tànn ñàkk a tànn te na na daw sax lu muy tànn loolu te na daw lu muy dawee loolu de na jébbal bi yëpp yàlla ki nga xam ne mooy bind te mooy tànn loolu moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam daanañu xamal istixaar même ñi nga xamalee Fatou rek jaamu war a dugg ci mën njëkk lu mooy tànnaloo na julli ñaari raka boo noppee ñaan yàlla xamuma yaa xam yàlla na tànnal boo mën nga julli sa xasee wala julli nga sax lu gàtt gàtt daal waxal ne yàlla yàlla na tànnal bu tànnal sa bopp bu tudd jaam xamu dara war nga tànnalee yàlla mi nga xam ne moo xam lu nekk kooku rek moo war a tànnalee wala mu borom bi yàlla ko dana bind maa saa war ñu toog waaye baal dana mu tànn ko bu mu baaxee loolu suba ba mu tànnee kasa ba nga bind ñun jaam de al tànn bi nga xam ne tànn ñu seen kottu moom yoroon nañ ko ñetti téeméeri at waaw ci teewul rek lañ nekk de maa tànn nekk doom ñu jaam yi alxeeratu tànn subhanallah ñu kasa bi ko taala tam ko ma ci ko ñu ko ñu ko kale ko wa rabbuka borom ko yàlla mu dana mu xam maa tukki la nga nëbb ko ci dóoróom ay xol benn yàlla xam na ni ku nekk la nga nëbb ci sa xol te waxtu doo ko sax yàlla xam na ko de ndem kéefar ndem gëm de wa maa yu'linuuna dooñu feeñal ko de ku nekk la muy feeñal di ko wax ci làmmiñam yàlla xam na ko de oo moom allahu moo di buur laa ilaaha de buur booy jaamu ci dëgg daa wala rek moom doo ñeel na ko alaam bu cant ci lu laa ci àddina wala àllaaxira yàlla akra de yàlla moo am cant ci àddina mooy gën gi ñu koy jaam mooy jihaad wér. moo am cër ci tam ca àllaaxira rek dox boobu yëpp dana dox. aljanna jëf amu fa kenn du fa julli kenn du fa war kenn du fa def benn topp yàlla lu may sant yàlla rek foo xam moom du dem de dox boobu yëpp dana dox. aljanna jëf amu fa kenn du fa julli kenn du fa war kenn du fa def benn topp yàlla lu may sant yàlla rek foo xam moom du dem de wa axiru da'waahum alhamdulillahi rabbil aalamiin wala ñaan na Saalum mu àtte bu daay ji fël yàlla moom àtte lu mu àtte yow ko daamu koy delloo de pour yow na def na delloo de ñu ne ngeen gëm moom la pour waxal yow Muhammad ñaan ñaan Makka araay bi ko def leen woon jaa laa ndem def na yàlla aleykum jeen lay def guddi karma dal ñu aji tappat yi ay xiyama di tëkk tënk yàlla man yi laa na jaan yàlla xayru laa pour yàlla yaa di pour mu di keneen du bi yaa ci bëccëg bu ngeen di tàkkoo dund wax leen ma si yàlla nangoo ngay bëccëg bi def ci rek ba dégg yàlla mu ne bëccëg doo doo am guddee doo maye kon wax leen mu ko leen di jox bëccëg ñu leen di liggéeyal ñu leen di dundee afalaa tasma'uun dara ngeen dégg dégg dégg déggalu ba kenn wari jeefar ba xam ne pour war ñoo jaamu kenn ku mooy yàlla pour waxal araaytum soroti leen ma jaala laaw dem def na yàlla aleykum ci yéen naara bëccëg sarmatal mu yaa ji dëppatu man yi laa naan jaan yàlla xayru laa ay jurul yàlla yaa ci gën a ngi ko bu dee dañ ci gis sa tool da nga ñor ko ci ñu leen wax leen ma su fekkoon ni yàlla daf ne léegi nag maa yëpp mu guddi bëccëg rek laa leen may dem leen bëccëg ak kat kat ba tey jëm yàlla bu boobaa enseignement yi guddi ci yéen ñu noppaloo rek afalaa du tëral de très bien gis da xam na ni yéen nekk njur dana def njëkk na leen boo guddee boo guddee guddi dee ci digg ñaare sama wal basar la waaw ak dégg lay jiital daa yemoon ci gis ànd ak xéewal ak gis ñu rëy rëy xéewal ak ma jënd mu kooku la xéewal ak dégg rek ci jamono amee gëm yàlla daaw jënd la tax a gëm yàlla dañ ko dégg rek waaw ba gëm yàlla moo tax ku jiitu gis mën naa gëm yàlla waaw yenn kàddu yi mën na koo gis naam waaye ñu mën naa ñàkk a gis wala fi te dégg ci kàddu yàlla yi di ko tax a gëm de moo tax waaye dëgg yëpp doo leen gis moo tax bu yàlla tudd ñaare waaw dëgg la ne moo may guddee bëccëg ma ne su fekkoon ni dafa def waaw dafa def guddi rek bëccëg amut ana ku leen di jox bëccëg su fekkee dafa def waaw bëccëg rek guddi amut ana di jox guddi amul de gis nga leen yéen dëgg dëgg. ومن رحمته وعيد ورمان waaye ci baaxam xam naa ba mu tasa bu doomu aadama ji ne soxla na guddi soxla na bëccëg mu dundal leen guddi dundal leen bëccëg bu tës boobu dina yàlla noppalu bi ci guddi ndax nga noppalu ci guddi. wala tasa boobu ànd na yàlla sàkk ñun sax dañuy jéeyoo ci bëccëg ci bëccëg ñun ngeen dem liggéey ñun sax bu juree rek wala ala ko wax dëgg tës boobu ngeen dem ko teyoo lan la yàlla ñu ngi guddi bëccëg guddi guddi nga di ci noppalu bëccëg nga di ci sàkk loolu moom la xam ne lii ci dara kenn ku nekk na te moom rek eh, jaamu nga jaamu ko de waaye yéen ngeen dem waaw weesu yàlla fàttali ko ay bokkaale. parce que jàngatal yow mooy naa di bés boobu nag mu woo leen fa yàqul te mu wax ay na surakaay ana yàlla sama ana bokkaale sama doo ma ñëwee kuntum ne woon ngeen te kuntum ne kon ngeen te soo mu wane di ne ne ay yàlla lay wan ngeen mën a bokkaale yi ngeen waxoon ne ñoom mën a bokk. ay lañu ci man nañ ñëw nag wala sax naa seen génne ñun ci léegi mbokk yi ci ko ci nga fexe leen ko mooy yonent bi xeer bu nekk ñu taxawal seen yonent leen bokkul naa tam waat ah teewul ñu leen buraanakum lay seen de yàlla ñu ngi doon sakkat yàlla bokkaale moo tax xam anul haq naka dëgg dëgg ak yàlla ilaahi ñu ngi yàlla foofa lañ sama xamee nag ne dëgg dëgg dañ doon nar waaye yàlla dëgg mooy yàlla rek kon dafa tax ñu ñu ñu ñu kanu dañ ko nekk ñu doon di ci nar rek su ko defee nag xam ne moom lañ doon moom lañ doon jaamu yëpp fàttali leen rek kon tey bu nekk ci dara nga xam ne yàlla amul bokkaale am boo am na ngeen doon ci jëriñ rek su dee sa jëndee su dee jëndee da ngaa war a fàttali wërsëg su dee la nattu wala su dee jëndee nga liggéey pour borom bi loo dundee su dee nga liggéey sa borom rek yéen a ndax xam ngeen ne ndey Daawuda war Daawuda yaay yéen a Daawuda ndey Suleymaan ndax xam ngeen ne ndey Suleymaan wax Suleymaan yaay Souleymane ñu ne Souleymane yow sama doom suñ bëri néew yi ñu ci def bëri néew yi ñu ci dafay tax a ba mu ci alaxira rek alaxira xam-xam yooyu yëpp day jaam yaa ngi ko far boo ci guddi gën a boobu nelaw nga gën a néew de lu mu am ci alaxira rek bu fekkee bu fekkee yàlla sa sa bànneex lekk ka naan ak a sëy bu guddee nga wax ma nelaw ba bëccëg loolu day bàyyi ba ñu sax mën nañu ko dundee ci àdduna rek nit ki nag loolu lay kenn mënu koo xam ne bàyyi na. ci biir mooy àll bi nga xam ne ci la jaam mën a wéetal soppi mbir rek foo soppi ko ci nga ko joxe wéetal moom wax ak moom wax joo xam ne kenn fekk ko yàlla muy soppi mbir nag yàlla mu rëy moom ana ci banaala lañ ko mën a fekk ba wax ak moom yàlla gudd rek rek. moo tax bu guddi jotee ba su weesoo guddoon ragal yàlla daal di xëcc seen njëganaay nelaw jàmbaare ñoom toog seen lal di deeyaale seen borom bi mu bëri sedd te jàppal ci moom mooy ma waa jiw yaatu ma rafet mu ko fan waxtaan ak moo tax balaa taxaw ma suma ma wax foofu la ñu projet ak yéen su fekkee tey guddi lépp da nga koo nelaw foofu ñu téeméer ak sa gannaaw rek ñu nelaw ko juróom-ñi rek nga am moo tax bëri na koo xam ne gudd na gudd na at yu bëri dafa fekk bëri yu bëri na de yokk ci sa jëmm nga niiral ko toppaloo ci yàlla ci digg lépp nga nelaw ko da nga dund seen weer boo demee ku jàpp xamu ko ko moo tax bëri na matal yu gone bëri na itam gone boo xam ne mat la de na xaaroon na ka xaaroon na kaan na ko noo man xamu Musa ji mu dugg yonente yàlla Musa na xam xaaroon na ñu dugg yonente yàlla Musa la boppam de doon bay taxul la wala doom yi day taxaw ba mun na ko itam ba paxaa sam dew ale ñoom gannaaw gannaaw ñu dew rëylu ñu xala ci bëri ci ko yàlla jox waa day naa jox nañ ko ñu ko loo ci suñ borom maa lool dina ma fàtte xaw naka caabeem ya rek nga sa noo ba mu tiis dina mu tiis mboolem jurem bu ne xoo bi yéen borom kattan de xaaroon ba ñu naaral ba nga xam ne man nga ci ñoom yaay waxal leen yaay te soxoram yaa ay jëlemi téeméer la koy def ñu ne juróom-ñaar fukki jëlem ñu ne ñu ne fukki jëlem ñu ne fukki jëlem gannaaw boo xamee ne ko defal caabi ñu gën a woyof bañ ñu ci caabi yoo xam ne kenn rek la boo doon téeméer koy def ñu alal ji bëri de bu teew jaww ngaa ngi tàmbalee ji ba tawreet wàccee yonente yàlla Musa dafa xam ne suuf suñu ni tawreet Haaruna suñu mu xamal ko Mariam ci yéen a wala ko doom suñu mu xamal ko Haaruna rek Haaruna moo doon denc ci yéen a yonente yàlla Musa wu mu ne ko suñu bi nga xam ne xam nga ko. nan ko xamal leen xamal ko ci ñu doon xamal ñu boole doon xamal ñu ñaare sëñ bi nga xamante ni yaaw bi nga xam ne mën naa soppi mën naa soppi bu bu ko neex mën na koo soppi mu wóor ñu ne day yonent yàlla Musa ci bàmmeelu yoon bi su ko ndax day yonent bëgg yonent yàlla Musa ba mu bëggee gàddaay ak bani Israël dañoo koy mënuñu dellu Misra rek ñu ñëw ne ko yow dafa waxoon ne def ci bani Israayil ci génn Misra nañ ko suñu yóbbaale ko. donc def ci biir oto bi rek ñu yóbbaale ko nag doo mën a xam yoon bi. bu nekk xam nga rek yow ku fa nekk ñu fekkal ko jigéen boo xam ne suñ la doon suñu yéen téeméeri at. nekk jigéen boobu rek xam suñu turam yëpp rek ñu dem rek mu màggat ba si Mara. ñu ñëw dara Moussa daal def ko ñebe ji ndox jox ko mu naan te jënd si ak ndawam jënd si. mu wan ko fa nga xam ne fa la newoon fekk ñu ngi Misra lekk na ko. Musaa digg bi Musaa doon na ci ci ci ci door géej gi muy xar muy door muy xar su mu àgg si ba Bambey la ñu si woo mu tudd li nga doon waxante woon dafa ñëw dëgg waaw yàlla foofu la mën a génn nit rek dem et yooyu ñu doon nit Musaa doon di ko wutee Bambey la ñu si woo ah Arouna daal di ko dajale moom waaw dem ci àll bi góor rek gis nga la mu dul nekk mu tax moo tax àll bi bëri ñu noonu la ko amee waaw taw rek wàccee nag yàlla yooyu yonent yàlla Musaa ne ko dina wax ne képp ku gëm tawreet na mu gënal ci wëñ bu werte def ko ci baatam bu bëgg ndax su ko gisee fàttaliku asamaan ñu fàttaliku xéewal yàlla ne leen jox tawreet mu saana ko yàlla may ma ñu def mbir mi yëpp mu werte dañ bañ def yeneen ci wëñ bu werte rek ndax loolu dañ ko xeeb mu ne ko yeneen ci wëñ yi laa leen sant yàlla ñu xeeb yooyu boo ko xeebee ba mooy ko ci da ngay demee ba yàqule mu ne ko yenn ci yéen rek laa la sant ngort ku nekk na ko def ci baatam bu ko xam ne bu xoolee gis ko yonent yàlla Musaa digle loolu ñëpp def ko xaaral ne moom loolu du ko def ah sang bu am ay jaam ci la ci leen fàkkal ay xamee ko loolu rek ba Musaa la koy def maanaam laaj na ma du ma ko def loolu la jëkk a bañ gannaaw ba beneen beneen yàlla jàllale gàncax ga jaamu yàlla yàlla yàlla sant nañ ko def pour sant yàlla yonent yàlla Musaa fal fal Haaruna nee na fa amee rek di doxal sabax yooyu Haaruna ne Musaa ak yonent nekk ci sa loxo jaamu yi ne ci loxo Haaruna man nag mu ne ko yàlla na ko digale noonu mu ne ko yàlla digale ko dara da ngaa faral sa mbokk rek di ñëw. mais su ci nekk na sant yéen ku nekk sant yéen Aaroon na sant yéen sant yéen boo daldi jëndu waaw daldi nekk foofu ci seen kanam ci saasa Aaroon ne ko loolu tuuti na ci sa njaboot rek xanaa wax na ma jabar saat ñu ne tàmbalee dee moom la yàlla wax ne ba baxaatam deew ale ci ñoom waa tey naa joxoon ko ñoom ci ma ci toon maa doon ñu ne ma naka caaga yi rek naka ñoom dinañu di def yoon dinañu di mbooloo njëriñ loolu la ko wëññi dégg borom kàttan wasul jàngataan xaala ba waxee loo ñaan ko xaw ma woon itam ñaan daa safara bu jëkk ñu dem ñaan ko waat ñu dem yàlla ci bani Israël ñu koy digal digal ñu am doom ñu ne ko bul def ci xaala ci bari ci ne ndegam réeru ne laa naka yàlla laa yooyu bu mu yoral fay ne way dëgg rek wa saxe fàttul ci ma attaque laa wa jafa jam la ko yàlla ci xaral daal ak gerte laa gën a gën a aljanna de ñu ne ko wër sa wuure yi ñu ne yàlla jox fàttali daal fàttali daal aljanna maanaam fàttali yàlla voilà donc bul fàtte aussi ba tey gerte gi dina gàtt na bul fàtte rek gerte aljanna rek waaw jëfal ñu yàlla alaaka day yow waaw suñ koy yore jëm ci ñun sama asana laa na tey yéen a yàlla yéen a jëm ci yow voilà fàttali ñu fàttali ñu ko fàttali yàq ci fàttali gis nga bu la yàq foofu ñu ne laa naka yàlla naa yéen ñu may woon ak mu si ne ma yàq yore digal yi digal nañ ko digal yi am njëriñ waaye loolu jaww ji jaww ji jaww ji digal ne nañ ko suñ jógee àdduna yàlla bëgg loolu nañ ko fàq àllaaxira ci àddina ci la yàlla jox àddina yeneen ne ne man maa doon saaree bi yéen a rajina saare àddina su fekkee ne ci loxo waa ji ñu la nekk kooku lu baax la ndax ak jëla boo xam ne danañu gis nga xam boo ko defee aljanna adduna bi rek mooy jeex jaam yàlla yi danañu yaxal lool ba am aljanna mooy seen jàkka yi nga xam ne dañuy jaamoo seen borom ba dem ci seen borom rek tax na loolu ko ñu dem ci rek ko sàkku daal laaxiram bu sàkkee def ci àddina def ci àddina nag téere yi firee nañ ko ay firi def ci àddina loo bërile bërile loo boole boole àddina lu cee sa wàll mooy yaari malaane yi la xala laxante ëllëg rek yóbbu na ci sa bàmmeel loolu rek la yóbbaale kon nag loolu yëpp ci xel lu mu bëri bëri bul fàtte sa mujj xamal ne lu mu bëri bëri lu ci la xam ne ci arrêté ma daan rek boo ko jëm dëkk ba rek dañ ko la soxla kenn du ko def ak yow wala sax jëm ci àddina yeneen sallallahu alayhi wa sallam yeneen doomu aadama dinañ wax naa sama alal sama alal sama alal ma sama alal sama alal di yàlla amal ci moom ndax moom la ci dara lu may li nga lekk bareetal ko li nga doo nga xaral ko ak li nga sadaxee mën a yëg bari bari lóoree nga ca am wala ñu lóoree alam ca àddina loolu bari nga bari de ci ci lekk lekk teer bi nga sàngoo ak loo ko waxee lóoree nga ca am de wala na ci barke mena duniyaa arrêté mooy waxtu bi nga nekk de démb yooyu na te dootu dellu ci mukk ëllëg ay bële boo xam ne xamoo ko ca àggam de bid'a mooy lan mooy tey ci nga nekk wala tey li nga de pour que sànq de na la ñaan de na la ñaan te bu la war yëpp digal nañ ko xaaroon na dafa lu baax ci biir yi yàlla defal ci yow lu baax bul fàttu ak yàq ci suuf xaaral mu wax ne na aju nekk rek ñu jubloo xam-xam rek yegu nekk rek man de man sama alal ji lew na ma xam-xam dina ko may sama xam-xam woo ko may ban Israël yëpp maa ngi gën a xam tawreet man rek a jox suñu arrêté bi tawreet tax na de dama xam te sama alal ji lew ñëw maa ko xam ne jaar man maa ko maa ko fàtte sama bopp de wóor na awalam yàlla ndax xamu an la baax na kay ala ala kay ala ñun xam nañu jot jot naa ko woon jotee na jotee man woo ko noonu te bu mu gën a tat ñun soo wootoon ci kattanwaat koo xam ne dañu bëri jamono ci koo daalal Haruna ndax xamu leen ne ndax xamul ne ne koo kon doole ñu ci en rek moo deñ man yàlla maa leen xalak ne koo kon xalal xamu ne man yàlla maa leen xalak wala yo toma teewul laaj am si moo biin ci bàkkaar fay wàkkaar ne te yàlla du ko laaj ay jëfam de am na yëpp moo tax laaj bi ci tënk nee na pour taxawal lay rek la waaye yàlla du laaj dara ngir fàtte ko xam-xam xale nga dem génn moom xaaroo na xanaa xaw ma jëri dem na di si nag yéen bi waa ñu nekk jataaram yi rek ñu daal di génn nag moom xaaroo na ñun bu waraa juróom téeméeri fëkkëlee ñu góor dañuy war war waayu na ni war sol sol bi na ni sol yeneen yeneen yu bëgg nañ waaw yu jigéen waaw war war waaye nee nañu war waaw ak seen sakkaayo ñu dox ci ndeyjoor ñu dox ci càmmoñam dañuy ko ca topp nag mu génn ci taaram yooyu ñëpp nga sol ariira ñëpp nga sol ñaari góor wari ñaari góor daa yi yàlla ji nga xam ne moom nga am jaajëf wax dëgg yàlla ñaari yële gën a gën a yële mbala yaa dugg yàlla dundal àdduna yàlla itam dana dana nekk ñaar li sama woo jëm dem la joxe na ko xaaroon xaaroon rek ñu bëgg àdduna ñëpp di ko ñeene baaye xaaroon yàlla nga ñaar lu mel ni nga xaaroon am de neewoon ak moom la baax si borom jënd ak yu ñu daal di loo gëm waaye xaaroon ñu nekk yàlla may na ko di daal di naan yàlla ci loo ñu yàlla may na ko te yàlla may ko dara yàlla jëm yàlla rek la may bu ñu ko may rek tapale ci def yëpp dénkaane ci xam rek la wa qaala sallallahu alayhi wa sallam roob leen ma jox leen xam-xam wala kum wala nag dugg waaw bu laay ragal yàlla kaay mu ngi rajo gën bu ma naa mën a ñëw te tam waa nga tam def saale am def yi def wala yu ma xaaxa boobu jox ko moom aljanna jooju bu def saa dara mbare yow mu ngi rek parce que comme daa kon nu mu ral ci xaaroon na di daal yi ak ci katam dëgg la ci gannaaw ba mu mujj moom xaaroon na mu naa leen yëpp yàlla def ko mu ral ci suuf rek waaw loolu yëpp dañu koy nag mu daal di teru yonent Yàlla Musaa def dem ci yonent Yàlla Musaa teru ñu bëri dañ ko topp nga xamal ci garab gi ah yàlla wàcce waral xabasa ci bani Israayil yonent Yàlla Musaa wax ne na Haaruna génne xabasa alalam bi xabasa ci ñoom ñoom ñu tëddee alal jëlaat xaaral na ñu ñu bëri la war a mun a lool ko ñun daal nangu ko wala nangu ko ñu ko ci seen ñu seet loolu mu bañ ñu ko téere bu ne benn ñu seet ñu bëre mu bañ ñu ne junne bu ne benn mu bañ. ci dara ñu ko kat ci rek mu ala ji bay ah muy lii balak rek la ñu ka daal dafa bew léegi buur la boo xam ne dafa bëggoon laaj balak dañu ban ñu laale yeneen ñi topp leen Muusaa ba léegi tegoo ci seen kaw nag lu ko neex mu waral leen dégg nga dara defut lu may dana nangu seen alal yépp te dootu dana amati dara dégg nga nañ ko sakkal sakkal ak ñu ne ko yaay suñu mag yaay suñu kër nga loo bëgg ñu def rek ñu taxawoo ñu ne nañ sakkal Moussa saxe ñu ne ko man saxe lañ ko mën a sakkal ñu ne nañ ko xas ci jaaroo ah day noonu yàlla yi ci suuf suñ bëggee màbb dina daal dafa ne suñ màbbee nit ko màbb dina ci ñu ne Moussa mi ñu ne ko ah loolu buñ ko waxee maanaam su ñu mën a su ñu koy mën a saxalee ah ñu ne saxal dana yomb alal ay ñaar ba ay sunna loolu loolu saxee rek d'accord nañ jaay yow fekk na jëne kenn lawal nga ni njaal na ko biir xamul ci ko biiral xaaral woo ko daf ko saa su guru ne ko am na daje bu ñu bëgg a daje dama bëgg ci daje ba xamee naa la teewal ca daje ba na nga wax ne ñu saa la biiral soo ko defee danaa la jox sama genn wàll alal ji te danaa la denc ngay sama jabar ndaw su ne ko ah wax bu mu bañ yonent bi yàlla bi mu ne ko rek dara ne soo ko nangoo rek danaa la denc nga bokk ci sama jabar te danaa la jox sama genn wàll alal di ko wax ba ndaw su ne nangu Haruna dal dajale bari ay ñoom léegi ci sa léegi ma takkal saxe Musa lan la ñëw ci yonent Yàlla Musaa yonent Yàlla Musaa ak ñu ci jotaay waade waade ne képp koo xam ko dana ko dana ko taw téeméeri yar bu fekkee ne sang woon dana ko jàng dëgg doom dee bu fekkee dana ko ndoxam ko rey dana ko waade wax loolu rek mu ne ko ba yow ne ko ba man sax ah ban Israaël la def ñu ne ko wàllu nga xel wax ñu ne ko ñun ñu ñëw ñu ñëw seen xam si ñu ñëw ñoo ñaata góor ñu ne ko yàlla moom sax daal di woote tey ñëpp daje Aarona daal di war juróomi téeméer ba téeméer yi ci lañ waral juróomi téeméer ba téeméer yi jamono waaw ñun ñëpp son arrière ñëpp war seen naaru góor ñëw ci jotaay ba nag yonent Yàlla Muusaa daal di waare wax la mu doon wax waaye yow daal di ñëw di jóg taxaw wax la xew ndaw sa daal di jóg taxaw li wax dëgg la muy bàkkaar bi ma def sama diggante sama borom béy na ma waaye di ko jiitaan yonent ko Yàlla ñu doon dégg ma ci kat Haaruna nii moo ma jox saa si indi loolu kay dina ma su ma waxee nag Muusaa mu jëre dana ma denc dana ma jox benn war a alalam waaye daal loolu ci sax mukk ma nangu loolu sama diggante yàlla waaw musuma jàpp ko tey yonent yàlla Musa dara Haaruna mu ko tontoon yonent yàlla Musa daal di mer man rek war ko bëgg mu diw solo di mer noonu lay def daal di rëcc jël sa borom ne yow yàlla meral ngir man meral ngir man nga li ma xaaroon rek yàlla ne ko jox naa la suuf boo ko digal mu def ko Musa daal di sukk ne yow Bani Israayila yàlla yónnee woon ca Haaruna na ma yónnee woon ca Haaruna ne ku dëgg sa alal rek faral Haaruna lépp daal di suñ tamit da wàcc ko ñaari ñu rek dafa moom ñu doon daw yaab dafa ne ñu topp nañ ko mu ne yàlla mu ne suñu jàppal Haaruna ñu daal di jàpp Haaruna jël jël jël jël jël ñaari bala ñaari ba yore sàll Haaruna ne ko tuub naa tuub naa lent naa la waaw xëy na ñu dox suñu diggante ak ñoom ñu mën a jëm waaw tuub naa Moussa na suuf jàppal xar nga waaw suuf na jël jël jël jël boobu ñu sang waaw muy tuub di la tënu Moussa na suuf jàppal xar nga waaw suuf na jël jël jël jël baax ci digg bi suuf jàppal xar nga jël jël jël jël baax ci mbëgg yi suuf jàppal xar nga suuf war na ko bopp def waaw ñàkk jëm gën a def na ko ci Moussa na suuf jàppal xar nga waaw suuf na ko tërëfoon ñoom ñaar ñoom ñaar ñaar ñaar toogoon ak jafe-jafe moom. abale ñu ngi ko jot ci comme tey woon na ko ci def benn taxawaay yàlla na fi mu ci def ko woon lu muy benn taxawaay ba ci def benn taxawaay la koy wane ca jamono jooju ba léegi. bés boo xam ne dañuy jëpp jeexam suuf rek da nga ko jaaree taxaw ñu daal di jaaree taxaw rek. loolu mu baax rek xaaral danaa benn yàlla na ca tey mu baax yaa tax ci la xaaral daal lu yëpp alhamdulilah balu man lay sama sama tool nga ne sama balu rek ma baal ko mer dina mer yëpp yaa tax rek ma mer ko ndax gënoon ko yàlla waaw di taxawal ci yàlla suñ ko fekkee noonu dañ jiw rek dañ ko def yow daa meral yàlla ne wax na dëgg dañ ko saa yore soo gisee xaaroon na soo gisee Moussa di muural xaaru ci toogul moom la yàlla ne sax sax naa seen muural bii ci xaaroon na moom it daal di ñëwaat ci kërëm nar la tuur këtam daal moom yëpp yàlla na yore sa ci suuf ba maa tax a nekk laa ñëw ko muy suñu suñu mbooloo yàlla ko moom ñu dimbale ko ñu doon laay suuf yàlla rek boo ba nag la wàccee ci moom mbooloo mu ngi ñu samara rek maa tax nekk mu yàlla mu ko suñu jaww tey na te mu ngi ñu fa ñëw waa saa te mu ci ànd si ñu ñëwee sama ñu ngi doon ñu ma daal moom barabam bu mu nekk ci ñu yàqu ñu ñu wax way dana ma yéen laa daanaka yàlla yàlla suñu yàlla mu yaanu kaw mu ne mu suñu soobu ne baal ñu ci jaamam wala suñu suñu suñu suñu soobu saa jiw yàlla la ko yëg suñu dara laa am na bu doon def ak laaw yàlla ale naa ci ale naa ci ñun am na laaw dina def wala ñu ngi ci suuf rek ñu ko xaaroon ñu rek ci suuf rek tey de wërsëgal ñu ba tax ñu ñëw ci suuf waaye gën a mooy yéen daanaka daanaka dañuy gën a mbir waaye suñu tëkkatee ak kàpp rek wala dina teewal yàlla dina teewal yàlla ci nga boo gën a gën ci nga daaru boo gën a gën laaxira du bëri aljanna aljanna moom mooy na yàlla dana mu def ko ñu def ñaan ñaan ñaan mu wala wala am tawee dina rëcc fii mbay tooñ ñu ña wala fasaadal bi jaajëfal ak yàq de. aljanna xam nga ñu ko moom ñi nga xam ne ñu ci ñoo tawee ci suuf suuf si ñoo yàq suuf de wala en tout cas nit gën ci sant yéen mu tàkkee nañ ñaan na way ragal yàlla de. suuf naa moom daa wax ne amal fasaadu bala an muy doo mu ne yàq foofu de war na mu ko waaye xool ñu ne ah loolu de ba kanam war dara nga ca. ku nekk bëgg na dàll mu rafet nit mu rafet waa waruwaay bu rafet waaye fekk yàlla ñu mun a wane bëgg a tawee bay tooñ nit ña tooñam te ci àddina yëpp xam nga ne bëgg a tawee rek la bëgg a tawee sa morom loo ko tawee bëgg lu jëm kanam nelawoo am bëgg ko yóbbu keneen ku ko yàlla jox nga daal di ko bañ waaw di ko tooñ di ko fexeel waaw di ko jëw di ko rambaañee waa di fa def nekk boo ñëwee dugg ci àdduna yëpp bëgg dëng rek a koy indi mooy gàtt yëpp fa lay wër de bëgg dëng moo waral duñu nar waral jëw moo waral rambaaj moo waral kañaan moo waral xeex lépp bëgg dëng rek a ko teg waa xaw sange ku mucc ci bëgg dëng rek dal di mucc ci waaw nga ne war ngeen di def voilà kooku bu mu jëm suñu sant ñun bu sax danañu leen waaye ragal yàlla ñoom ñu topp di gërëm yàlla te bàyyi gërëm ne man jaa ak bi gërëm bi laa sant ci laa ilaha illallah wala bi laa sant ci am ñëw fa dara ñu ne ko xayr na ñu gën xayr na ab war mën naa dugg ci moom képp bu ci gënu baax mooy lu mën a doon ci bànqaas yi jëm yàlla yi juróom-ñaar fukk juróom-ñaar laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo ci gën a kawe jiw la rek ci yoonu jullit ñi moo koy moo koy defee waaye xaar xaar buñ ci mën a doon boo ko tuddee yow jullit bi dañ ci am ab yoon la boo xam ne ñu ngi daal di fukk ba ci juróom-ñaar euh, téeméer ba mën jaa ko di jëriñ di xëy di ñaar téeméer wala ñu saa yëngu xëy na dina ñaar ñaar am nañ ko dund di yaay di ñaar téeméer illa ma kaanoo la rabbe lañ ne kon yàmm na doon jëf rek bu def lu bon nag benn benn lañ koy fay rek lu bon loo def ñu bind ko benn yoon kooku ba muy baam juróom benni saa lu baax loo def ñu bind ko fukki yoon la yeneen dina ko sore ñaan na doo xam ne ay benn bennam dem na ba ay fukki fukki rek dina ko ñuy farabaale gal Qur'aan kooku ko wasal wàcc na ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bañ ko génnee Makka muy sàddaa ala Seydina Abubakar base bi ñu jox ko mu taxaw jubloog Makka ne walaay dëkk bi ne yaa ma gën a jiitu ji parce que tamit ñu ma bañ ñu ma génne ñu ma génne ngeen ci yow di ma génne ci yow waaye yow yàlla génne ñëw ci dëkk bi nga xam ne man moom laa gën a bëgg ci dëkk yi yàlla na ñëw ci dëkk boo xam ne yow moom nga gën a bëgg ci dëkk yi yàlla yóbbu ko ba ñëw moo tax Medina gën Makka rek la Makka la yonent gën a dund Medina la yàlla gën a ko gën a dund yàlla gën a ko dund ko ba nga xam ne nag ñu jotaleen Makka bi jaar na tamit jala buur waxee ne dina ne si naka yàlla mi nga xam ne borom la wàcce na mooy ci alquran alquran la rabbi faa ji delloo lay raamaa bi gën Makka rek yàlla mi wàcce ci alquran te fukki na de faaw da nga dellu Makka rek amul fukki rek moo tax yonent naa bokk na ñu gëm yàlla topp sa réew topp sa réew ci gëm yàlla la bokk ndax topp sa réew moo tax aduna dund ba tey ci tukki rek nga dëkk bu gën sa dëkk waaye du dara rek nga bëgg ñu gis nga def su fekkoon nag ñu bëgg sa dëkk lépp ci yow kon ko nit ci gën sa dëkk rek nga taxu te bon aduna bi bon bari dëkk yi jant rek waaye nag foo mën a dem waaw bu mu gën gën sa dëkk lu mu neex neex ci yow rek sa xol moom waaw dellu sa dëkk rek nañ ko gënee noonu la yàlla te xarañ boobu la yàlla saxale àddina moo tax yàlla ne moo tax yonent ne bokk na ci gëm yàlla topp sa dëkk rek moo tax yonent bu dëgg Makka dañuy wax ak ci saaba yonent saa yoo fekk ci yonent Madina mais am na sa benn balaa nga ne ko nag Makka def nga ko Makka nga xeer a wet pour yaa nga nga def kon Sall ba ànd ak toog man tàngaay la mel nii ma nga mel naa daanaka sa tool daal di jooy yéen a ko bàyyi ko ku ko natt rek saa ba ñu ba nga xam ne dem nañ la dina ñoom ñëpp dañuy way di kat li ci Makka waaw di jooy Madina rek di di jooy Makka rek ba yàlla ñaan yonent ñaan nag yow sama borom ñaan naa ñaan Medina dafa Ibrahima ñaanoon ñaan Makka de yàlla nga yàlla yàlla nga sabbal sama saaba yi Madina lu raw nañ sabte Makka dana nga leen barkeelal ci meññatam Madina yàlla nga leen barkeelal ci mujj Madina ak saa yi Madina yàlla nga def waaw kuréel nga nga def ci Makka ci barke ak kuréel yàlla nga ko def ci Madina gannaaw wala saaba yi daal di bëgg Madina nag te yàlla nga taxal sa ngaa yi dina doon Madina doon dëgg waaw ku fa nekk rek ci feebar yàlla ne yonent ne yàlla taxalal feebar bi ñu nekk yóbbu ko Juuf ba mu taxal ko yóbbu ko Juuf ba moo tax Juuf ba guddi ko fanaan ci feebar kay fanaan du du ma gisat Madina ñoom ne ci jàmm waaw barke boobu yonent ñaanoon ca Madina tey na dëkk buute waaw lu tuuti soo ko fa lekkee mu tuuti mu doy la te soo añ ko reer soo war Madina sax waaw añ reer lañ ko tuddee ndax soo reeree soo añee doo ko reer dëkk bu nekk nag Madina ko dàq ñett yàq yëpp Madina ñam bu mën a moo gën a neex ñamu beneen def naan ci Madina bu dee ndox sax moo dàq nga naan ci beneen def nelaw Madina moo gën a neex ci nelaw ci beneen dëkk boo nelawee Madina daal ngay mel ni yaa ngi waaye terewul yàlla na yonent bi naa la ne loo matat nga xam ne moom nga fàttali jëm ca rek te teral na ko dooleem boobu kon nga xam ne sama alal maa xam man jaa kat yi keneen mu daa ci mu jubóowul waa Kaam moom. yàlla xam na boo na ci yoonu njub te mooy yoonu teere moom sallallahu alayhi wa sallam am ñu ko topp rek tere am ñi nga xam ne dañoo réer waa Matar. wa kunta lépp la woon te jooti yaakaar xaa bu sànnee fa ñu lay jëm ci wàllu kitaabu alquran rek yonent sallallahu alayhi wa de ilaa lu fi nekk rahmatan mu yërmande mu rabbi ka tukkee borom ka wala ta kunal na waaye bu nekk sa yërmande aji di bañ a sir na jooy ni rek boo nag pour dimbale benn yéefar de gannaaw jafe jàpp ni rek a cee topp gannaaw lëndëm leer rek a cee topp gannaaw jàqare yër yër rek a cee topp yonentu booba muy gën Makka yàlla yoo wàcce ci moom laaj ñu ne ko yàgg la delloo Makka booba naa ko waxoon ne dana delloo ci Makka na Makka ci bëccëg moo tax jàkkaare ne yaa ngi ko ngoonoo yàlla mën na jaafeeg ak yër-yër benn waay dafa mos a dem ci aw dund wu ne di nga dugg géej ga di nga dund katoog benn dëkk di nga dund katoog benn doomu aadama ginnaaw man xanaa maa dina ci biir dëkk daal xanaa maa xaajal sa jaaw bu dee su koy tontu ne ko amaana ba jàqare gi nga xam ne yaa ngi ci bonam la yàlla mën naa def ngeen yegg gannaaw ga rek loolu gaaw romb ko ñu daal di ko ci ñu ngeen ca gaaw ga dem ñu ci dellu ca rek la daa la xam ne yonent delloo war na Makka moo tax bépp réer boo bépp jàqare boo mën a nekk kun naa bu yërmande yàlla